aus billahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baalu àq fas yéene àndaat ak yéen tey jii nga xam ne mooy fukkeelu fan bi ci weeru koor wu tedd wii ñuy fas yéene jeexal fukki fan yu njëkk yi nga xamante ne yërmaane la ci suñu borom digee ñaan tamit suñu borom fekkeloo ñu fukki fan yi ciy topp ak yi ca toppaat nga xamante ne ak njëgal ak gore ci sawara di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal ko di ñaan tamit lépp loo xamante ne def nañ ko ci te jublu ci aw yiw suñu borom nungul ñu ko luñ ci def ci ay rëcc tamit suñu borom jéggal ñu ko ni nga xamante ne noonu lañ ko baaxoo ànd ak yéen bi gi tàmbalee tey jii tamit dikkaat nañu fas yéene dalal rekk kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen tànn ay tomb tamit ñu fas yéene koo ànd ak ñun jàngat ko ci diiru weeru koor wi ki ñuy dalal tey di suñ mbokk al ustaas alxaaji njaay di ko xam ne am njàngam akum njàngaleem génnul lii nga xamante ne mooy diggante euh, institut al azhar yi ak yenn ci pays arab yi nga xamante ne baaxoo nañu faa dem ngir di fa sàkku xam-xam mu fas yéene ànd ak ñun tey jàngat tomb boo xam ne kenn ku nekk ci ñun war na ko bàyyi xel ndax ab jullit li nga xam ne moom la ko suñu boroom sant mu war koo def la muy sukkandiku ba mën a xam lañ ko ca digal ak lañ ko ca aaye la ko koy mën a may mooy wàllu fiq te tey jii incha allah tomb boobu la fas yéenee ànd ak ñu jàngat ko bala ñu ci dugg rek damay xam xamle aslëf ci ay jaar-jaaram laata muy agsi jiraay bii nii mu tàmbulee njàngum ibtidaiyam muy primaire ci institut al bi nekk ci mexe làmbaay ginnaaw ba mu jeexalee foofu cycle primaire bi ci la ñëw ci institut al azhar bii nekk ci ndaam foofee la jànge ba am ash-shahada al i'dariya muy brevet ginnaaw ba la fa jógee jëm Dakar ba tey tamit ci institut al azhar bi nekk ci Géejawaay mu jàng foofu ba am shahada athanawiya te mooy baccalauréat ginnaaw bi mu amee baccalauréat la ko yàlla baaxe mu dem réew Maroc dugg ci université bu ñuy wax jaamiatul yiin foofee la jànge ba am licence ci kulliyatu sharia waaye nag loolu yëmu ci bi mu jógee foofu ci jaamiatul xarawiyin dafa dem ci beneen université bu nekk Ribat ci Maroc ba tey ñu koy wax jaamiatu Muhammadul Xaamis foofee fa la nekk ngir jàng ngir continuer am njàngam ci wàllu ay études supérieures am muy adrasatul ulya ba jamono ji ñu wax yéen ci ne mi ngi ci ay gëstu pour def wàllu doctoram ne ci wàllu googu noonu. naka noonu tamit fii ci biir réew mi bi mu ñibbisee daara jooju nga xamante ne li mu xam li ci ëpp foofu la ko xamloo muy institut al azhar boobu noonu foofee rek fa la nekk ba tey di xamle ci lii nga xamante ne yàlla dénk na ko ci wàllu xam-xam muy jàngale kon ci institut al azhar bii nekk ci Touba ci garasu Darou Moukhty bi foofee foofee la nekk professeur di jàngale foofu. def tamit ay gëstu yu baree bari ci wàllu xam-xam kon su may tënk rek ci gàttal. jëmm jooju mooy ki nga xam ne moom la ñu dalal fii jotaay bi tey mu fas yéene ànd ak ñun jàngat nag tomb boo xamante ne kenn ku nekk ci ñu war na ko bàyyi xel ndax mooy tax ñu mën a xam li ñuy jëfandikoo ci suñu wàllu diine lan lañu sant sant ak lan lañu ci aaye muy al fiqhul islaami yi mu fas yéen xamal lan mooy al fiqhul islaami yi su ci jógee tamit danañu xamal importance bi nga xamante ne jàngat al fiqhul islaam yi am na ko importance bi nga xamante ne am na loolu am na ko danañu xamal ba tey tamit jagle yi nga xamante ne al fiqhul islaam yi am na ko su ci jógee danañu xamal étape yi nga xamante ne ci la fiq jaare ba agsi fii nga xamante ne fi la tollu tey naka noonu tamit danañu xamal ki nga xam ne moom lañu tay tànn def ko suñu roywaay muy suñu jëwriñ ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul lan moo tax mu tànn al fiqhul maliki yi euh, te tamit digal mbokki taalib yi ñu euh, jël al fiqhul maliki yi di ko jëfandikoo kon yaakaar naa ne loolu képp koo xamante ne ku ab murid nga képp koo xamante ne ab jullit nga war ngaa yitte woo xam loolu kon euh, ci gàttal loolu mooy li nga xamante ne moom la fas yéenee moom la ñu fas yéenee baaxee tey jii incha allah. ñu fàttali mbooloo mi rek ne insha allah suba ci ajjuma ji danoon dalal fii jataay bi oustaz Pathé Gueye di professeur ci lycée Malick Sall bu Louga mu fas yéene ànd ak ñun jàngat teggin yi nga xamante ne ab jullit bu bëgg a def wàllu commerce teggin yi nga xamante ne moom nga war a sàmmonteel ci liggéey boobu loolu insha allah la fa lañu ñu fas yéene jàngatal bu subaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وقديمه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk ñi ngi leen nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziar ci weeru tedd wi nga xam ne bi weeru xam-xam la weeru xam-xam parce que boo koy xool téere bi nga xam ne bii moom dafa ëmb maanaam xam-xam bi gën ci kaw suuf mu ngi wàcc ci weeru ramadan di leen siyaar tamit ci jataay bii ñu koy def ci place bi ñu koy def man damay seetlu ne muhadaraat yi ngeen di def ni day mel ni day euh, dekkal comme li woykat wax ne wala bin wax ne a taarix yu'id nafsu mooy taarix ci boppam day dellusiwaat day mel ci kaw lan parce que boo koy xool place bi mooy bokk na ci place yi nga xam ne bi maanaam ci jamono sëñ bi xam-xam rek moo ko taxoon a jóg muy euh, daaru daaru Muxti euh, Cheikh Mouhamed Fadil Mbacké gën na ko dëggal ba mu waxee ne Baay na danoo jàngal ban ni ar kon loolu day tegtal na maanaam muxaadaraat yi ngeen koy dundal nii am na yaakaar day eh, comme li ñu wax rek taarix yu'idu nafsu thème bi nag comme ni ngeen ko comme ni ko sëñ bi waxee thème bu yaatu la mooy al fiqhul islami nash'atuhu wa tatawwuru thème la boo xam ne bi maanaam comme li ñu wax ne maa laa yudraku laa yudraku jullu mënuñoo maanaam buñ ci doon commencé di ko traité fii ak suba bu muy tudd jeex waaye nag comme ginnaaw doon nekk ci lu mel ni jaamia jaamia comme ni ngeen ko xamee day mel ni ruus aqlaam lay doon ruus aqlaam mooy kenn ku ci nekk day am lum ci cof su ko defee la ci moo koy mottalil boppam euh, waxtaan yu mel nii nag day mel ni comme li Alxuraan fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin mooy ñuy fàttali fàttali ci boppam euh, Ibn Ashur bi muy sara maanaam lu mel noonu dafa wax ne léeg nit ki dina toog ci jataay yoo xam ne bi dëgg la la ka toog lam doon la muy wax moom boo muytu moo ko gën a xam waaye nag ngir mu dugg ci kaadar fa zakir fa ina zikra loolu bokk na ci jataay yu mel ni kon maanaam benn mooy ñi fi toog mën nanoo am lu ñu fi jële loo xam ne bii xamoon nañ ko du jiitu wala maanaam ñu xamoon ko may dafa mel ni jamono dafa dem ba yàgg ñu xaw ko fàtte su ko defee ñu jim cee jariñu loolu mooy fawaid az-zikr euh, comme ni ko sëñ bi waxee mooy ci maanaam anasir muhaadara yi ñu bëgg a def mooy bu njëkk mooy taarif al fiqh islami lan mooy fiqh al islami fiqh al comme euh, boo doon delluwaat ci téere yi boroom xam-xam yi dañoo gis ne maanaam baat bi ci boppam baat bi ñëw na ci alxuraan ay yoon yoon maanaam baata fiq ci boppam ñëw na ci alxuraan boo ko doon compter dina jege lu mat téeméer waaye dafa mel ni baat bi doon nañ ko doon utiliser lu lu jiitu mazahib arba'i ci beneen anim mooy fiqul islam al kalimatu fiq bu njëkkoon lañ ci doon dégg mooy al alim al ulama mooy al fuqaha loolu lañ ko doon déggee waaye ginnaaw bi nga xam ne bi danoo dem ba yàgg sa xam-xam maanaam xam-xam yi tasaaroo maanaam xam-xam yi bari ba nga xam ne bii dañoo war a séparer maanaam xam-xam yi foofu nag lan commencé di tas lan mooy fiq lan mooy usul fiq lan mooy xadiis lan mooy balaaxa wa hakaza euh, jamono jooja nag mooy fiq ci boppam lu jiitu mazahib arba'i maanaam lu jiitu giiri di feeñ booba mën nañu jàpp ne koo xam ne bii dégg na diine rek dañ lay jàppe comme faqih moo xam tawxiid nga ah, dégg moo xam maanaam tasawuf moo xam fiq maanaam dañ lay jàpp jàppi faqih faqih mooy al aalim ci jamono jooju loolu la maanaam Cheikh Mouhamed Bachir wax na ko ci Minanul Baaqil Qadiim kaana ilmu diin shay'an waaxidan fi asri nabi alayhi salaatu wasalaam wa saxaaba ba'du wa huwa ilmu tawxiid wa maarifatu wajhi fi taa'ati llahi ta'aala wa rasuulihi wa kayfiyatu qiyaam bi lawaazimihi wa muqtadaahu min uquufin ala al ibaada wa ixlaasin ومجاهدة بالنفس والمال في سبيله تعالى وزهد وورع وهي الفقه في الدين wala alfiqu aljamia boobu bu njëkkoon baatab fiq boo ko doon dégg alfiqu fi diin moom nga ciy dégge wala alfiqu aljamia mooy koo xam ne bi xam na lu bari ci diine dañ lay jàppe comme alfiqi walakin jamono jooju nag fa kaan afqahuhum fi diin aktharuhum ibada ki ci gën a dégg fiq ci jamono jooju mooy ki nga xam ne moo gën a mën a jaamu yàlla te lool maanaam ibnu ibnu Mas'ud leeral na ko ci benn xadis boo xam ne bii da ko wax mu ne ñoom jamono bi doon jàng ci yonent bi alayhi salaatu salaam daawuñu paase maanaam fukki aaya fukki aaya dawuñu ko paase mais nag aaya bu nekk buñ ko jàngee tey jii dañ koy jëfe kon ku la gën na dégg fiq jamono jooju day mel ni moo la gën a nangoo jaamu yàlla léegi nag ñu dem ba yàgg si maanaam ñu ne xam-xam yu tasaaroo xam-xam yi bari ñu ne kon nan jima séparé lan mooy fiq fiq ak xadiis ak nim foofu nag la borom xam-xam yi wax ne kon fiq ci boppam boo ko doon lii mooy ci luxatan luxatan mooy comme ni koy làkk arab man ni ñu koy dégg ci arab mooy al fahm wala al idrak mooy ak dégg nit ki maanaam fexe ba am ak dégg-dégg yoo xam ne bi bu gisee leen parce que dégg dafa am solo loolu la woykat wax ne wa kam min aibin xawlan saxihan wa afatu min fami saxim nit ki léeg-léeg dina ŋàññi ay wax te fekki maanaam problème bi mu am mooy problème ak dégg kon maanaam dégg lu am solo la fo loolu mooy alfah maanaam alfiq ci boppam ci luxatan mooy alfaham bari na ci alquran fu mu koy utiliser baat bu mel noonu comme fa li haula qawm la yaf la yakadun qaalu yaa Shuaybu ma nafqahu kathiran mimma taqul sayyidina Shuayb da doon woo aw nitam di leen woo di leen woo bés bu set mu sonn ci li muy woote mais la ko nit ñu tontu mooy lan ñu yow daal li ñuy woo mënuñu fexe ba dégg ko kon kalimatu fiqh bari na lu mu ñëw ci alxuraan mais lu si bari maanaam animu alfahmu léeg-léeg lay jël sensu alfahmu kadalika Seydina Musa wax na ko bi ko yónnee bi sun bi ko sun borom yónnee ci Firawn lu mu wax rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli maanaam maa ngi ñaan suñu borom mu jéema ni may waxee maanaam ñu fexe ba ba am ak ñi ñi may ñi may dégg am ak dégg-dégg ci li may wax kon baata fiq mooy alfahmu fi lugha ba fi islaax nag bu fekkee ne man maanaam dañ koo jima taarif comme euh, ulama yi niñ koy taarife mooy boroom xam-xam yi ni ñuy jàppee ne lan mooy fiq ginnaaw xam-xam yi bi mu tasaaroo tawxiid féete côté usul féete côté tasawuf wa hakaza léegi ñu ne kon fiq nag mooy al ilm bil ahkam shar'iyya al amaliya al muktasab min adillita tafsiriya loolu mooy baata fiq ci inda al ulama mooy xam-xam la boo xam ne bi li ko tax a jóg mooy day lijjanti ponk sharia islamiya ponk yi nag dafa am fu mu tënku mooy lu aju ci pos-pos day mel ni day xaw a sori tuuti ak fiq mooy aqida ñu ne kon tawxiid moo koy lijjanti lu aju ci ay jikko maanaam ay axlaaq wala maanaam lu rafetal ñu ne am na benn xam-xam boo xam ne moo koy lijjanti mu ne mooy atasawuf kon ñu ne fiqi mooy mi ngi nekk ci diggante boobu comme ni xadis jibril jibril benn bis dafa ñëw ci yonente alayhi salaatu salaam mu ne ko nga jàngal ma lan mooy diine mu xamal ko lan mooy diine léegi ba mu ko xamalee lan mooy diine mooy at-tawhid ak al ak at-tasawuf wala al kon ñu ne fiq mu ngi dëppoog lii lijjanti lu aju ci al islam mooy lépp loo xam ne bi aju na ci l'islam ci comme ni ko fuqaha leerale ci téere yi jëruñu ci gën a maanaam ñu ci raytan bi parce que ñu su bari xam nañ ko pour loolu rek ma parce que maanaam mawdoo bu nekk boo koy traité il faut nga jim ko taarif léegi al ahkam al amaliya nag boobu foofu mu fa mbir mi nekk al ahkam al amaliya nit ñi dañuy jàpp ne maanaam dafa xaw a tënku mais dafa yaatu ahkam amaliya mën nañoo jàpp ne day ëmb lépp loo xam ne aju na ci fiqul ibadat dëgg da mooy lu aju ci man na la ne na ne woor day mel ni jamono ji foofu lan tënk fiq mooy lu aju ci fiqul ibadat mais am na yeneen axkaam yoo xam ne bii loolu dafay dugg ci axkaam amaliya comme ay axwaal shaxsiya boo xam ne bii maanaam ci euh, aji maanaam code de la famille yooyu day dugg ci axwaal shaxsiya wala lu aju ci maanaam axwaal madaniya muy droit civil loolu lépp day dugg ci al axkaam al amaliya wala al axkaam jinaiya loo xam ne bi dafa aju ci maanaam droit pénal nit ki maanaam loolu lépp fuqaha leeral nañ ko ci seeni téere mooy lu aju ci maanaam alqadaak ak yooyu yëpp day dugg ci maanaam ahkam aljinaiya al ahkam dusturiya ba tey day dugg ci maanaam al mooy lan mooy constitution bi nga xam ne bii ba suñ jamono ji nit ñi dañ ci kërti kërti di ko maanaam di xool ba xam ñan ñooy eh, teg lu ñuy wax maanaam xaanoonu dustur wala déet loolu fuqaha yi leeral nañ ko ci seeni téere bu bu njëkk ahkaam iqtisaadiya tamit loolu lépp day dugg ci al ahkaam al amaliya kon ahkaam amaliya bi nga xam ne bii leeral nañ ko foofu dafa yaatu léegi nag ginnaaw fiq maanaam jim nanoo fexe ba séparer lan mooy tawxiid lan mooy fiq lan mooy tasawuf ñu ne fiq nag am na yenn xam-xam yoo xam ne bii am na alaaqa ak moom comme lu mel ni usul fiq usul fiq ginnaaw bi dafa judd maanaam moo fiq day mel ni benn lan dañ koy misaale comme al atiba ak ak la mooy diggante ñoo xam ne ay médecin lan ak ñoo xam ne ay pharmacien ñan ñooy maanaam sayadila yi mooy fuqaha yi mooy day mel ni ñoom dañuy xaar ba atiba yi maanaam médecin yi lijjanti garab gi ba pare jox ko ñiy jaay ci pharmacien yi kon ñooñu ñooy fuqaha yi bu dee atiba yi nag mooy ñi nga xam ne bi ñuy yëngu ci usul fiq kon am na ñe alaaka goo xam ne bi alaaka wasiila mooy relation boo xam ne am na si diggante usul fiq ak fiq am na yeneen xam-xam yoo xam ne bi tamit dafa judd dugg ci biir fiq comme lu mel ne ilmu maqasid muy xam-xam boo xam ne bi ba tey ji nit ñi maanaam bàyyi bàyyi ñu ci xel ci importance mooy ilmu maqasid te imam Shaatibi def ci benn téere boo xam ne bu am solo la boo xam ne mën nañu jàpp ne maanaam mooy cheikhul maqasid comme ni ko waxee muy al muwaafaqat loolu dafa am relation tamit ak ilmu fiq am na yeneen xam-xam yoo xam ne bi tamit dafa aju ci fiq comme ilmu qawaid wal kulliyat ilmu qawaid wal kulliyat mooy xam-xam la boo xam ne bi ay day tënk day tënk maanaam ay ay ponk lay doon su ko defee nag xawaat yooyu nit ki moo koy jël day mel ni da koy day day mel ni de ngànnaayam la fu mu jëm mën na koo ànd ak moom su ko defee nan lay xool maanaam qaayida bu ko amee fan la ko utiliser loolu mooy qawaid wal kulliyat am na yenn xam-xam yoo xam ne bi am na am na alaaqa ak fiq comme ilmu faraid yooyu yëpp dafa am alaaqa ak fiq léegi jàngat lan mooy importance maanaam jàng fiq dëgg-dëgg jàng fiq mën noon a jàpp ne importance mi nit ki munta jaamu yàlla jaamu yàlla gu mat sëkk te xamul lu bari ci fiq islaami ngir lan parce que mooy matière boo xam ne bii mooy jàngal nit ki lu aju ci ak jaamu yàllam awalu ma awjabahu rahmaanu qataan ala al mukallaf al iman sumata maarifat ma yuslih bi faraid comme ni ko suñ bi waxee mooy nit ki li li nga xam ne mooy moo ko jëkk a war mooy mu jéem a xam dëgg-dëgg lan mooy ak iman su ko defee nag boo xamee imaan war naa xam lan mooy rafetal diineem moo xam maanaam julli la wala woor la wala zakat la kon importance fiq mooy laata tasix al ibada du dun muraat masail ya jàmm yàlla du mat sëkk lu dut nit ki day mën a sàmmanteeg masail yi nga xam ne bi aju na ci fiq ba tey maanaam mën nañu jàpp ni tamit alxayaat dund ak doomu aadama du am istiqraar maanaam dund ak doomu aadama du am du taxaw wala maanaam euh, euh, sécurité du am lu dut nit ñi dañoo xam lan mooy fiq ngir lan parce que wax na léegi ne fiq ci boppam mooy matière boo xam ne bi day jàngale lu xanuun jinaa yi wala xanuun madani mooy droit civil ak wala droit pénal ak yooyu yëpp maanaam fiq l'islam yi da koy jàngale dëgg la mooy suñ jamono ji boo koy xool day mel ni danoo génne fiqul islam yi ci domaine yu mel noonu maanaam dañ ko tënk dañ ko tënk ci fan dañ ko tënk ci lu aju ci maanaam julli ak ci woor walla maanaam ñu tënk ko ci lu aju ci maanaam aj màkka wa hakaza mooy fiqul ibadat gi foofu lañ ko tënk mais fiq gën naa yaatu lool fuqaha yi gën gën maanaam lijjanti nañ masail yu bari yoo xam ne bi aju na ci alxayaat muy dund ak doomu aadama du am sécurité lu dul nit ki dafa bàyyi bàyyi nit ki dafa jàng maanaam al fiq al islami ba tey mën nañoo jàpp ne maanaam fiq islami nit ki bu koy jàng day mel ni maanaam loo gën a dégg fiq yow noonu ngay gën a dégg alquran karim ngir lan parce que booy koy xool aayaat yi alquran comme ni ñu ko xamee aayaat yi dañ koo séddale ay aayaat lu ñu wax aayaat aqida aayaat yoo xam ne bi day leeral ay pos-pos ak aayaat xisas aayaat yoo xam ne bi day leeral lu aju ci xisasu ambiya mais am na aayaat yoo xam ne bi lu su bari mi ngi aju ci al fiqh al islami lu ñuy tuddee aayatul ahkam mooy aayaat yoo xam ne bi la ko tax a jóg mooy ay ponk aayaat yi fuqaha yi dañ cee wuute ñaata aayaat ci yoo xam ne aju na ci aayaat ahkaam bari na ñenn ñi jàpp na ne xam sumi aaya ba ci aayaat ahkaam ci alxuraan ñëw na ci alxuraanu karim ahadis ahkaam yi nag maanaam bari na lool ba nga xam ne nit ñi munta xam ñaata la toll xam sumi aaya yoo xam ne bii mi ngi lijjanti maanaam lu aju ci masail fiq eh, maanaam lu aju ci ponk yoo xam ne bi nit ki da ko war a soxla ci ak dundam loolu kon nga négliger ko day mel ni yow bàyyi nga lu bari ci ayaat alquranu karim kon importance fiq ba tey mën nañ koo seetlu foofu am na ñoo xam jàpp na ne maanaam ayat yi toll na ci maanaam euh, ibnu qayyim jawziya gis na ne mooy dana mi mi'a wa xamsin ci ayat yoo xam ne bi lu ñu tudde ayat ahkam ayat yoo xam ne day lijjanti ay ponk foofu nag dafa mel ni dañ ci yaxaw wuute tuuti ñenn ñi dañoo jàpp ne maanaam ayat ahkaam yi nga xam ne bi ñëw na ci alxuraan mu leer naññ ba nga xam ne nit ki bu ko gisee day day xam ne lii maanaam ci fiq lay dugg loolu ñooñ dañoo jàpp ne kon bu boobaa meewa xam seen lay moom lay tollool mais comme ni ngeen ko xamee mooy alxuraan benn aaya bi nit ki mën na koo jàng gis ci ay déggin yu bari maanaam fukki déggin yoo xam ne day wuute foofu nag la nit ñi xaw a wuute ba nga xam ne bii dañuy jàpp ne ayat ahkaam yi passé na miya wa xamsin mais toll na ci xamsu miya aaya ibnu arabi comme nga xam ne bii maanaam bokk na ci boroom xam-xam yi gën a siiw ci mazhab maliki moom lam gis sa paase na maanaam ay xamsu miya ndax mi ngi wax ne ci suratu baqara rek xam ma alf amr mi ngi ci wala alf nahyu mi ngi ci wa alf xukm mi ngi ci kon kooku maanaam ni mu gisee ne ayat ahkaam yi maanaam bari na genn bari goo xam ne bii kenn mënut a xam nu mu toll ginnaaw ci suratu baqara ci la génnee lu tolloog maanaam alfa amru muy junne loo xam junne junni yoo xam ne bi suñu borom da ci digle wala alfu nax yi wala junni yoo xam ne bi suñu da ci aaye ne bu leen def lii wala alfu xukm wala junni yoo xam ne bi suñu borom da ci maanaam da ci def ay ponk yoo xam ne bi nit ki da ko war a soxla ci ci ak dundam kon kooku bu fekkee ne dem na ci yeneen suwar yi dina paase xam sumiya yi nga xam ne bii yeneen yenn boroom xam-xam gis na ne ci la war a toll. kon mooy importance maanaam fiq ba tey mooy kon mënoon a jàpp ni nit ki bu fekkee ne mi ngi jàng fiq day lu mu gën a dégg fiq islam yi day mel ni ci la gën a déggee alquranu karim waaye yëmu ci loolu parce que fiq mënoon a jàpp ne matière la boo xam ne bi maanaam maj mu ci loolu mooy euh, dëgg la mooy làkk arab yi maanaam mi ngi ci bari mi ngi ci xaw a bari dëgg la ma arab ji da ma mais nag euh, comme ni ngeen ko xamee dafa am ay thèmes yoo xam ne bii di ngeen ko tànn thèmes yoo xam ne dafa ajo ci maanaam euh, médecine yooyu peut-être day leer nañ am na thèmes yoo xam ne bii comme li ne wax maanaam imam Shatibi léeg-léeg bu daa bind téereem ci muwaafaqaat day wax ne maa ngi wax ak ñi nga xam ne bi arrasixuna fil ilm arrasixuna fil ilm mooy ñoo xam ne bi dana nekk ci benn niveau boo xam ne bi am nan base tuuti tuuti ci maanaam matière bi nga xam ne moom lay bind ci ilmu maqasid tolluñu foofu nag mais nag comme ni ngeen ko xamee matière la boo xam ne bi il faut ñuy utiliser yenn baat yoo xam ne bi euh, ci làkk arab la ngir maanaam ñu gën ñoo mu gën ñoo jàppale ci waxtaan wi Euh, euh, fiq maanaam kon ni ñu ko waxee léegi mooy dana jàpp ne wazifa la min wazafi anbiya maanaam nga nga yëngu yëngu nga yëngu ci fiq day mel ni liggéey la ci liggéey yonent yi yonent yi parce que dañ doon def lu ñu wax maanaam daawa daawa mooy lan woote woote maanaam pour ñuy dugg ci diine ji nga xam ne bii suñ borom sant na leen kooku nag yonent boo xam ne bii mi ngi def daawa mu ngi woo maanaam ay nitam lum gàtt gàtt dina dégg maanaam matière bi ñuy wax alfiq muy yonent bi alayhi salaatu salaam comme ni nga mooy ka xam ne bi mooy imaamu naas fil fiq ba tey maanaam mën nañoo jàpp ne importance fiq moo ne nit yi léeg-léeg dina maanaam dina def benn fot parce que maanaam ni ñu wax ne ulama yi léeg-léeg aalim ci boppam boroom xam-xam dina am mbooloo mu bari léeg-léeg waaye euh, mbooloo mi lu bari bari benn bis rek mën na ko yàq lu bari ngir lan mooy mu def benn fatwa boo xam ne bii mën na koo maanaam fatwa bi bu mu na mu war a demee demi ni bu boobaa loolu mën na ko wàññi lu bari ci ak dundam kon nit ki maanaam mu jiima boole lan mooy fiq ak boole lan mooy ja tasawuf bi nga xam ne bii maanaam euh, Sénégal daanaka mu mu leen gën a li kon ku mel noonu mooy ki nga xam ni moom lañ jàpp ne mooy al moo comme ni ñu waxee ci euh, ni euh, akmalu fuqaha ki gën a mat ci fuqaha mooy koo xam ne bii dafa boole fiq ak tasawuf mais nag ak akmalu suufiya ki gën a mat ci ñi nga xam ne bii ñooy dund tasawuf mooy koo xam dafay boole maanaam tasawuf ak maanaam lu aju ci al fiq wala lu aju ci al ilm al zahir comme ni nga ko xamee kon maanaam importance fiq maanaam comme ni ñu ko li mën na ci dégg ne maanaam matière la boo xam ne bii nit ki bu ko bu ci xamul lu bari day mel ni manqué na lu bari ci lu mu war a xam ci ko nan lay jaamu yàlla ba tey bu ko xamut day mel ni lu bari ci ayaatu quraan ya maanaam da koy du ko du ko dégg mooy li ñu wax ayaatu ahkam xasaais isi maanaam xasaais fiq islaam yi mooy jagle yi nga xam ne bii maanaam matière boobu am na ko bokk na ci mooy matière la boo xam ne bi comme mi ngi jóge ci suñu borom fiqh islami usul yi maanaam cosaan li nga xam ne bi moo ko fondé moo ko baas maanaam ci suñu borom la jóge mooy lan fan la jóge ci alquran ak ci maanaam ahadis nabi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw bi nag la la ci ulama yi commencé di borom xam-xam yi commencé di indi maanaam seeni ay ijtihaadaat mais nag usul maanaam li nga xam ne moo ko fondé mooy cosaan li mi ngi jóge ci alquran jóge ci maanaam ahadis nabi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci jagle yi nga xam ne bii maatam matière fiqh islami am na ko mooy shamil li jamial li jami al ashiya aw li jami shu'un al xayaat maanaam day mel ni matière la boo xam ne dafa ëmb lu bari ci dund ak doomu aadama nit ki bu ko négliger day mel ni ak dundam bàyyi na ci lu bari bokk na ci jegle yi tamit mooy matière la boo xam ne bi mooy fiqh islaam yi dafa mel ni dafa am maanaam ak yombate goo xam ne da ci nekk ngir lan parce que nit ki lay léeg day dem ba yàgg bu doon woor mu xaw a feebar ñu ne ko maanaam l'islam may na la yow nga jiima maanaam nëg ba nga tane ci sa feebar bi kon loolu li ñu ci déggee mooy fiqh islam yi dafa am lu ñuy wax maanaam ak yombate da ci am bokkut ak yeneen matière yeneen maanaam diine yi nga xam ne bii day ñëw ne la maanaam di la teg loo xam ne bii maanaam nit ki du ko attan alxuraan la yukallifu llahu nafsan illa wusaha bokk na ci fiq islaam yi mooy ba maanaam jamono yonent bi alayhi salaatu salaam ba suñ jamono ji ba ilaa yawmil qiyaam day continuer dëgg la maanaam bu fekkee ne maanaam boroom xam-xam yi def nañ seeni maanaam effort yoo xam ne bii da leen di jàppale bu boobaa dañuy xam ne maanaam matière bi maanaam day des mais bu fekkee dañ koo négliger rek bu boobaa matière bi maanaam matière bi dafay nekk mais pour ñu dégg ko day xaw a des mooy al fiqh islami qaabilun lil baqa wa saalihun li kulli zaman wa makan mooy matière la boo xam ne bi dafa nungoo di des ba ila yawm qiyam ñaare ba tamit place bo maanaam jam makaan boo mën di nekk mën ngaa dégg fiqh islami mën nga ko fa appliquer ça dépend ci maanaam ci jamono ji jamono ju man di doon nag nit ki mën naa dégg lu bari ci fiqh islaam yi yi nga xam ne bi maanaam étape yi nga xam ne bi fiqh islaam yi jaar na loolu nag dëgg-dëgg mooy thème mooy li ci li nga xam ne bi maanaam liñ commencé woon mooy que muqaddima mais euh, maanaam pour pour ñu xam dëgg-dëgg lan mooy maraaxil maanaam étape yi nga xam ne bi fiqh islaam yi na fa mooy euh, fiqh islaam yi jaar na ay étape ba suñ maanaam duñ tëbatam ne fiqu islaam yi agsi na ci suñ jamono ji jaaru fenn ba ca njëkk mi ngi jaar ci maanaam li ñu wax maanaam asru nubuwa mooy ci jamono yonent bi alayhi salaatu salaam lan la nan la fiq demee woon dëgg la maanaam euh, boroom xam-xam yi dañuy wuute ci nan la ñuy séddale étape yi nga xam ne bi ci la fiq islaam jaar ñenn yi dañuy gis ne maanaam étape yu bare la ñenn yi dañ ko tënk ci maanaam ñeenti étape wala juróom loolu maanaam dañ cee wuute ci niñ koy séddale rek mais lépp benn la presque ba ci njëkk mooy maanaam asru nubuwwa moom mooy fiqul islaam yi ci jamono yonent bi alayhi salaatu salaam nan la demee woon loolu mën nañ ci dégg ne maanaam fiqul waaqia wala maanaam nikkutan fiq boo xam ne bii nit ki da ci maanaam lu ñuy wax an nazariyat maanaam ay théories yoo xam ne dañ koy lim mooy fiqu waaqee la nekkoon mooy nit saxaaba yi dan daa am ay jafe-jafe su ko defee ñu dem ci yonent bi alayhi salaatu ñu laaj ko seeni maanaam jafe-jafe yi nga xam ne bii am na ci loolu daanaka fiq noonu la tëddee woon ci commencement ba euh, comme ni ñu waxee ne maanaam yan yoon yan yoon la fiq jaaroon ci jamono yonent bi wala yan ponk yi nan la demee woon ci jamono yonent bi ba ca njëkk ñu ne léeg-léeg xawaadis mooy ay xew-xew day am ci saxaaba yi comme ñuy ñuy xuloo ci benn masala ñii di wax nii ñii di wax lii su ko defee maanaam ñu bañ a wuute te yonent bi alayhi salaatu salaam mi ngi seen man mi ngi seen biir dañuy dem wax yonent bi alayhi salaatu ne ko am na benn masala boo xam ne bii dikkal nañu démb wala dikkal nañu tey te xamuñu lan la ci alxuraan wax lan la ci suñ borom wax loolu maanaam mubasharatan dañuy dem ci yonente bi alayhi salatu wasallam bi leeral leen maanaam lan la ci suñ borom wax loolu mooy maanaam al ahkam kaanat bi sababi al xawaadis mooy ponk yi daan na ñëw te li ko waraloon mooy xew-xew yi nga xam ne bii amoon na ci ci biir saxaaba yi ñu jox la ci benn misaal boo xam ne bi maanaam comme dañuy maanaam takk koo xam ne bi mushrika la mushrika mooy koo xam ne bi nekkut ci maanaam diina yahudiya nekkut juif nit nekkut chrétien koo xam ne maanaam day jaamu ay xërëm mu nekk maanaam jigéen ndax dagaan na nit ki takk ko wala déet saxaaba yi dañ ci doon werante ci jamono jooju loolu maanaam masala yu mel noonu noonu la demee woon su ko defee ñu ne kenn ku ci nekk maanaam am ci gis-gis ci noonu lan demee ci yonente bi alayhi leeral kon ne ko maanaam kii dafa bëgg takk ku ñu wax mushrika foofu la alquran wàcc comme li alquran wala tankihul mushrikaat xataa yu'min na maanaam bu leen takk ñoo xam ne bii danoo nekk maanaam ay maanaam ay yéefar lu dul danoo dugg ci lislaam kon axkaam yi bokk na ci maanaam benn benn masala am benn xukumu wàcc mubasharatan kon loolu mooy maanaam euh, fiqul waaqe mooy ñoom liñ doon dund ci lañuy dem di laaj yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi tontu leen ci mu jeex wuute daawut am ci seen diggante wala bokk léeg-léeg maanaam benn saxaabi am ab maanaam gis lu ko jaaxal ci ak jaamu yàllaam moo xam koor la moo xam maanaam asaka la moo xam maanaam lu mën di doon day dem laaj yonente bi alayhi salatu ko lan la suñ borom wax ci maanaam lu mel nii kii bu fekkee ne maanaam lii dalaa dal ci sa dund looloo tax maanaam euh, lu ñuy wax maanaam aayaat yoo xam ne bi yasalunaka ñëw na ci alxuraan ay yoon yoon ñi ngi lay laaj yasalunaka mooy ñi ngi lay laaj yooyu yonente bi ñi ngi ñëw di la laaj saxaaba yi kenn ku ci nekk mi ngi ñëw di la laaj noonu la fiqi demee woon mooy nit ki day am ay jafe-jafe ci maanaam nan lay jaamu yàlla nan lay woore mu dem laaj yonent bi ne ko maanaam dama gis ne lii maanaam damaa dal ci démb wala barki dem su ko defee ñu yonent bi tontu ko ci masala boobu ko maanaam ñi ngi wax ne baat boobu rek ñëw na ci alxuraan lu tollaw fukk ak juróom te juróom-ñett yi yu su bari mi ngi aju ci masail al fiqhiya problème yoo xam ne bi fiq moo ko tax a tax na jóg comme yasalunaka an mahid maanaam ba kenn benn waa benn soxna soxna dafa ñëw laajaan yonent bi alayhi ci lu aju ci mbërëng mooy yasalunaka an mahid léeg-léeg am ñoo xam ne ñëw ne yasalunaka an yataama ñu ngi lay laaj maanaam alal jirim wala koo xam ne bi maanaam papaam dafa faatu yaam dafa faatu ndax alal jooju dañ koy lekk wala déet lool mooy yes aloona boo ko doon boole nag dina tolloog fukk ak juróom yoo xam ne yes aloona ko juróom-ñett yi mi ngi aju ci masail fiqiya téewut am na yeneen baat yoo xam ne bi dañ koy utiliser tamit yastaftunaka ba tey ñu ngi lay fatwa ñu ngi lay laaj maanaam yastaftunaka mooy ñëw na ci ñaari yoon te lépp mi ngi aju ci masail al fiqiya maanaam fiq moo ko tax a jóg yastaftunaka ni kala kala la ba tey mooy ñu ngi leen laaj ci kalaala ak ñu ngi leen laaj ci nisa yooyu yëpp fiq moo ko tax a jóg kon maanaam gis na ne maanaam fiq daana ñëw maanaam masail yi daana ñëw ahkaam yi daana rot mooy ponk yi suñ borom daana ko wàcce ci kaw lan ci kaw ay ay xew-xew am ci diggante saxaaba yi wala ci kaw maanaam saxaaba yi am ay jafe-jafe ci ak dundam nan lay jullee nan lay ware mu dem laaj yonente bi alayhi salaatu salaam mu wax ko lan mooy gisee na alquraan karim ci masala bu mel noonu mais ponk yi tamit daana ñëw ci maanaam ci lu ñu koy laaj ngir lan ngir yonente bi alayhi salatu comme ni ñu ko waxee ci ami al kalim mooy moo xam lu bari xam na luy ñëw xam na loo xam ne comme maanaam am na loo xam ne masaayil yoo xam ne bii nit ñi dañ koy soxla ci seen dund dañ koy soxla ci seen dund su ko defee ci noonu lay ponk yi di wàccee comme am na masaayil yoo xam ne bii ponk yoo moo xam ne bii maanaam benn saxaaba du ñëw ci yonente bi di ko laaj wala kenn du ñëw ci yonent di ko laaj mais yonent bi day gis ne lii nit ñi dañ koo soxla ci seen dund mu wàcce ko maanaam mu ña suñu borom wàcce ko def ko ci alxuraan kari foofu nag maanaam euh, yonent bi alayhi salaatu salaam daana def maanaam lu ñuy wax ittihaad ittihaad mooy lan muy daana jima faxe ab ab dégg-dégg maanaam boo alxuraan wàccee léeg dina ak gis dina am ab gis-gis ci maanaam ci ponk yi lu ñuy wax ittihaad léeg-léeg maanaam mu def benn ijtihaad boo xam ne bii alxuraan day wàcciwaat beneen aaya boo xam ne bii da koy leeral ne ko bii nga jël am na boo xam ne bi moo gën su ko defee mu bàyyi bi nga xam ne moom la jàppoon. loolu dañ koy gis ci comme maanaam euh, yéefar yi nga xam ne jàppoon na leen ci xasatu Badar yonent bi da ci doon def maanaam ijtihaad foofu la alxuraan maanaam ñu ak di ci maanaam di discuter maanaam saxaaba yi. waaye li alxuraan dafa wàcce benn aaya boo xam ne bii day tegtaan la nga xam ne bi moom la Umar ibn Xattaab gisoon loolu mooy gis-gis bi nga xam ne bi moo gën a wér kon ijtihaad yi nga xam ne yonent bi doon na ko def dëgg la maanaam yonent bi maanaam li ko maanaam rôle bi nga xam ne moom doon joué jamono jooju mooy mu leeral mu leeral li nga xam ne bi aayaat yi nga xam ne bi day wàcc parce que mooy saxaaba yi bu fekkee ne benn aaya wàcc na maanaam gisuñu kenn koo xam ne moo leen di leeral aayaat yi dégg la maanaam saxaaba yi am nan maanaam ak dégg làkk arab boo xam ne bii maanaam bu aaya bi wàccee lu si bari dañ koy dégg mais nag am na yenn aayaat yoo xam ne bii nit ki mënu koo dégg ci kaw zahir bi rek il faut mu am ku mu jokkool ci noonu lan daa dem ci yonente bi alayhi salatu mu leeral leen yenn aayaat yi nga xam ne bii day am ay lënt-lënt ci seen biir mën nañu jàpp ni maanaam euh, fiq maanaam al fiq ci jamono jooju amutan lu ñu mën a wax al ixtilaaf wuute ndaxte lan parce que bu bu fekkee dana wuute rek bu boobaa am na benn tribunal boo xam ne ca ñuy dellu muy yonent bi alayhi salaatu salaam maxkama xam ne bii ca la dellu mooy maxkama yonent bi alayhi salaam mi ngi seen biir moo leen di wax li nga xam ne bi moo war ñu def ko. am na ci benn xissa boo xam ne bii ci maanaam euh, nekk na ci nan la ñuy jàngat alquran karim nan lañ koy jàng parce que comme ni ngeen ko xamee. alquran dafa wàcce ci li ñu wax sabata xaruf mooy ci juróom-ñaar xaruf yoo xam ne bii dana wuute ñii mën nañ ko jàng jàngee nii ñii di ko jàng nii ñii di ko jàng na la comme li ñu wax riwaayatu Xafsa ak Warsh foofu Omar ibn Xattaab ak Hakim ibn Hisham doon nañ wuute ci benn aaya ni koy jànge mais wuute gin ñu kenn ki dafa jël maanaam Omar ibn Xattaab dafa jël Hakim ne ko yow nii ngay jànge alquran man ja yonent bi déggi ma ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam xakim na ko yow nii nga ko jàngi déggi ma ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñuy wuute ñoom ñaar ñëpp ñu ànd dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi ne leen dëgg la kenn ku ci nekk jàng bi mu jàngee rek maanaam noonu la parce que alxuraan dafa wàcc ci anim bu mel noonu. kon loolu liñ ci dégg mooy lan mooy wuute ci boppam ixtilaaf wuute goo xam ne bi day dem ba nga xam ne bi kenn ku ci nekk day gis am ab gisi ab giseenam di wéy foofu daaw fa am ci jamono yonent bi alayhi salaatu salaam ndaxte yonent moo leen daa lijjanti masaa'il bokk na ci maanaam li nga xam ne ma jagle yi nga xam ne fiqh islaam yi amoon na ko ci jamono jooju mooy lu ñu wax at tadarruj tadarruj mooy lan mooy saxaaba yi ñëpp xamoon nañ ne ñu su bari avant ñuy dugg ci lislaam maanaam ñenn ñi dañ daa jaamu xërëm ñenn ñi dañ daa naan sàngar ñenn su ko defee loolu alxuraan buy wàcc ahkaam ponk yi da wàcc ci ndànk par ndànk ñëwuta maanaam tëwuta tëb wàcc parce que bu boobaa boo moytuwut ñu su bari dañuy jàpp ne diine l'islam dafa nekk diine ju diis waaye Alxuraan ar suñu borom mi nga xam ne mooy xakim moo gis ne maanaam tëddaruj boobu mooy ñuy wàcce par aay di wàcce par saaf loolu day mel ni day tàggat nit ki ngir mu maanaam xam lan muy diineem da koy tàggat tamit ngir mu mën a jaamu yàlla parce que waxal na léegi ne Ibn Ali Ibn Mas'ud waxal na ne bindaa jàng daawuñu passé fukki aaya fukki aaya nag te ñoom jàppoon na ne aaya buñ jàng tey ji dañ koy jëfe kon bu fekkee ne da ngaa tëbata wàcce leen lépp loo xam ne bi mooy alxuraan bi bu booba jëfe ko day xaw a jafe lool ci ñoom kon loolu bokk na ci jegle yi nga xam ne bi man mën nañ ko seetlu ci alfiq islaami tadarruj bi nag dafa bari façon yoo xam ne bi maanaam jamono alxuraan wàcce nañ ci ñaata at wàcce na ci lu tolloog maanaam Euh, ñaar fukki at ak ñaar ak weer wala ñaar fukki at ak ñett kon loolu ci maanaam lu ñuy wax ci jamono mooy tadarruj az-zamani ponk yi tamit maanaam maanaam ponk yi dafa dafa wàcce lu ne dafa jëkk a wàcce lu ñuy wax maanaam asalaat julli nit ñi dem ba tàggat seen bopp ci julli mu dogg di wàcce lu aju ci maanaam az-zakat ak as-siyam ak hajj loolu mooy atadarruj maanaam an-naw'i bokk na ci tamit maanaam ponk yi ndax de boo koy xool alxuraan aayaat yu njëkk yi comme léeg-léeg dañuy wax ne suwar yu njëkk yi sax yeneen yi day ñëw ngir saraa yi nga xam ne bii mooy yi nga xam ne moom mujj ñëw ma masalan euh, dañuy wàccee aaya yoo xam ne bii dafa nekk mujj mujmala mujmala mooy lan dafa ëmb lu bari aayaat yoo xam ne bii dafa ëmb lu bari dafa laaj maanaam ñu jim ko saraa su ko defee ci noonu nag la aayaat yi yeneen aayaat wàccaat ngir leeral aaya yi nga xam ne bi dafa nekkoon mujj ma la bu jiitu loolu tax maanaam euh, loolu tax nga ci seetlu ci ñu ne yenn aayaat yi di takkaraat maanaam di di répété ci alxuraan léeg ay xisas di répété ci alxuraan wala maanaam yenn ponk yoo xam ne bii da nga koy gis ci benn saar gisaat ko ci beneen saar loolu benn secret la boo xam ne bii ar suñu borom doo ko bëggee ci alxuraan mooy dafa ñëw maanaam aayaat yu njëkk yi dafa ñëw ëmb lu bari peut-être léeg nit ñi dégg bi day xaw a des. mu wàccewaat ko ci yeneen aayaat yoo xam ne bi maanaam day leeral li nga xam ne bi ñëwoon na bu jiitoon kon loolu mooy lu ñu wax at-tadarruj al al kammi wala hukmi su ko defee maanaam bokk na ci jegle yi tamit maanaam nasq amoon na nasq bokkoon na ci nasq mooy lan mooy alxuraan ci boppam day wàcce benn ponk boo xam ne bii saxaaba yi dañ koy jëfandikoo ci jamono jooju ba yàgg si mu gis ne lii war nañ koo soppi loolu la ñuy war nañ koo soppi ngir lan ngir jamono jëm jëm laajoon jamono jooju dafa weesu mais nag comme ni na waxee ne nasx mi ngi nekk ci jamonoy dund ak yonent bi alayhi salaatu salaam bi fi yonent bi jógee boobu la nasx waaye naa am na benn secret boo xam ne mooy fiq nekkutan loo xam dañ ko bindoon dañ ko bind comme maanaam bind ko comme ay téere nii dëgg la comme ni nu waxee Alxuraan dañ ko ginnaaw Alxuraan ci lañ sonn bind ko ci maanaam ay ay xob. walla ay euh, euh, lu ñuy wax maanaam yax ci maanaam amuñoon ay jumtuwaay yoo xam ne bi dañ ci doon bind xam-xam yu mel noonu ñu ma amuñoon jumtuwaay yoo xam ne dañ ci doon bind alxuraan ba mat sëkk rawatina yenn matières yi nga xam ne bi dafa ñëw kon jamono jooju mën na noo seetlu ne fiq nekkutan matière boo xam ne bi dañ koo bind comme ni ñu bindee yenn xam-xam yi ginnaaw saxaaba yi léegi nag saxaaba yi ci boppam nag am na lu ñuy wax maanaam awaamil am na awaamil yoo xam ne bii awaamil yoo xam ne bi moo leen may ban mën a dégg fiq islaam yi ndaxte fa saxaabe saxaaba yi mën noonu jàpp ne maanaam ñoo gën a dégg nit ñi maanaam fiq ci jamono ju di doon comme ni ko yónnente wax na xayru xar qarni maanaam siècle bi nga xam ne moo gën mooy siècle bi nga xam ne bii ci laa nekk bu jeexee mooy siècle bi ci topp bu jeexee siècle bi ci topp loolu nag kon dañ ciy dégg ne kon matière bu man di doon dana jàpp ne saxaaba yi ñoo ko gën a dégg ñi nga xam dana ñëw seen ginnaaw am na ay awaamil awaamil yoo xam ne bii saadati saxaaba mooy jumtuwaay yoo xam ne moo jàppale saxaaba yi ban dégg fiq islaam yi bokk na ci mooy alquran karim lu ñuy wax balaaxatu quran karim wa fasaxat yi mooy alquran dafa leer nañ te saxaaba yi comme niñ ko xamee woon ñoom làkk arab ñoo ko gën a dégg képp koo xam ne bii ñëw nga seen ginnaaw loolu Ibn Arabi wax ne maanaam alsaxaaba ridwanullah alayhim ijtamaa fihim amran aziman ahaduhuma alfasaxa walbalaaga id lugatuhum saliqa wa thani annahum shahadu qawla nabi alayhi salatu wasalam ñaar yooyu dañ cee maanaam ñaar yooyu saxaaba yi dañ cee raw keneen koo xam ne bi da ngaa ñëw si si ginnaaw saxaaba yi mooy maanaam alfasaxa ak balaaxa mooy ñu dégg làkk arab te làkk arab dana wax ne comme imam Shaatibi ni mu waxee ne Euh, ci muwafaqaan na ne nit ki bu fekkee ne maanaam dégg na làkk arab ni mu gën a dégg làkk arab rek ci la gën a mën a dégg alquranu karim bu fekkee ne da ngaa nekk koo xam ne ku commencement ci làkk arab yow dafa mel ni da ngaa nekk mubtadi kuy dog di door ci dégg alquran bu fekkee ne da ngaa dem ba nga xam ne danga toll ci ab maanaam mutwasit digg doomu ci làkk arab day mel ni ci yow ci anim boobu ci lan lay xoole ci làkk arab ci eh, digg alquranu karim bu fekkee ne nag dangaa foor ci digg ara li luga ya kon kooku dañuy jàpp ne ku ku dégg alxuraan lay doon kon maanaam bokk na ci awaamil yi mooy balaaxa bi nga xam ne ak fasaaxa gi nga xam maanaam ñu dégg làkk arab mayoon na leen ñoom ñu mën a dégg aayaat yi nga xam ne bii ñëw na ci alxuraanu karim di lijjanti ponk yi balaaxatu xuraanu karim mooy le alxuraan dafa leer nañu wala xad yassarna alxuraan li dikr alxuraan suñu borom da ko woyofal da ko yombale ba nga xam nit ki bu fekkee ne maanaam dégg na làkk arab rek day mel ni bu xoolee aayaat yi rek ahkaam yi day leer naññi ci kanamam looloo tax maanaam eh, Ahmad Shawqi doon tagg yonent bi alayhi salaatu wasallam naa ko jaa nabiyuna bil aayaati fansaramat wa ji'tana bi hakimin ghayri munsarim aayaatuhu kullama taala muy alxuraan ci boppam nit ñi yonent yi indi woon nañ seeni aayaat indi woon nañ seeni téere waaye ñoom seeni téere yépp danoo dem mais yow dañ ñoo indi loo xam ne bi jamono ji lu mu gën di ñëw maanaam lu jamono di gën di euh, maanaam doomu aadama lu lu ñu gën di dund day mel ni dinañ gis maanaam téere boo xam ne bi day leer naññ ci ñoom kon mooy alxuraan bi nga xam ne bi dafa am balaaxa dafa am fasaaxa bokk na ci li jàppale woon saxaaba yi ba nga xam ne dañoo dégg fiq mooy comme ni lu waxee léegi mooy danoo nekkoon ci jamono yonent danoo nekkoon ci jamono yonent bi alayhi salaatu salaam bu nu amee ay jafe-jafe dañuy dem ci yonent bi yonent bi leeral leen lan mooy jëli lool nag maanaam euh, xaasiya boobu maanaam jagle boobu ñoom saxaaba rek ñoo ko am mais ñeneen ñi amuñu ko te laysa al xabar kal ayaan fa kayfa ida ijtama al xabar ayaan loolu la woykat bi wax nit ki maanaam ñu lay nettali day wuuteeg ki nga xam ne bii dafa teew ki nga xam ne dafa teew nag boole teew ak maanaam ak nettali bu boobaa kooku na koy déggee day wuuteeg koo xam ne bii dañ ko koy nettali. bokk na ci maanaam seen ragal yàlla goo xam ne wala seen sellal goo xam ne bii am na ci parce que nit ki munta dégg benn matière boom bu man doon ci diine lislaam yi te amut lu ñuy wax al ixlaas ixlaas fil ilm mooy sellal ci xam-xam sellal ak maanaam ragal yàlla goo xam ne bii dañ koy def loolu imaam Ghazali wax na ko ci téereem na ne bari na ñoo xam ne bii dañuy bari téere yu ñuy jàng lool téere yoo xam ne maanaam dañ seen dund dañ ci jàng téere yu bari waaye li ne am ci xam-xam tuuti lay doon nga gis koo xam ne bi maanaam li muy jàng ci téere maanaam tuuti lay doon te xam-xam bi day day bari ngir lan ngir la ko ko may nag mooy maanaam sellal goo xam ne bi am na ci ci diggante ba muy jàng ama alkutub wa taallum fala tafi bi dalika ay bilxikma tatafajjaru fi lqalb bal ilxikma alxaarija an alxasr waladd innama tatafataxu bilmujahada fa kam min mutaallimin taala taallumu walam yaqdir ala mujawasati masmucihi bi kalima wa kam min muxtasirin ala almuhim fi taalim wa mutawaffiru ala alamal wa muraqabati alqalb fataxa allahu lahu min lataifi alxikma loolu la imaam Ghazali wax nit ki bari na téere yoo xam ne da koy jàng ci dundam maanaam te li muy am ci xam-xam tuuti lay doon mais nag di nga gis koo xam ne bii maanaam tuuti lay yër ci téere yi te fekkee maanaam boo xoolee dënd euh, lii sadr dëndam maanaam day fees de nag xam-xam la ko ko may mooy sellal goo xam ne bi am na ceel lam jot a jàng kon loolu may waa ragal gi nga xam ne bi saxaaba yi am nañ ko mayen na leen ñu gën a dégg fiqh islaam yi bokk na ci mooy euh, maanaam comme ni loo xam ne léegi mooy luñ jàng tey jii rek dañ koy jëfe suba luñ jàng tey dañ koy jëfe suba loolu am solo nit ki bu jàngee tey jii day jiima jëfe li nga xam ne bi moom la jàng su ko defee ci noonu lay day boole ba day boole diggante xam ak jëfe te man amila bi ma alima fataha allahu lahu ilman nit ki bu fekkee ne dafa jëfe li nga xam ne moom la jàng suñ borom dina ko tijjil yeneen xam-xam yoo xam ne bi xamu koon loolu maanaam comme ni nga waxee ne kaan afqahum fi diin aktharuhum ibada mooy ci minal baaxal xadim Cheikh Mouhamed Bachir ne ki gën na dégg fiq ci saxaaba yi mooy ki nga xam ne bi moo gën a na nungoo jaamu yàlla moo ëpp lu muy jaamu yàlla kon jëfe gi nga xam ne bi dañ kon doon jëfe ci leen jàng loolu daa leen may ñu gën a dégg masail fiq bokk na ci tamit mooy li nga xam ne mooy ñoom daw ñu dund parce que euh, maanaam dund gi doon dund nekkutan dund koo xam ne bi Euh, comme euh, li nga seen benn woykat di ko wax ne kaan lu koy maat maanaam ñaari type maanaam lu ñu daan dund dund gu gu toroxloo la ci ñoom mooy daaw dund dund goo xam ne mi nit ki comme leen ko misaal suñ jamono ji est-ce que maanaam nit ki di jàng nekk ci maanaam euh, ci environnement boo xam ne bi bu bu bu baax lay doon wala nit ki di jàng nekk ci environnement boo xam ne bi dafa xaw a maanaam tumranke ban moo ci gën ci ñaar yooyu dëgg la benn bu ci nekk am na ay ijaabiyaat salbiyaat benn bu ci nekk am na lu baax am na lu bon est ce que nit ki di jàng nan maanaam nit ki di jàng nekk ci maanaam fu maanaam du dund ko tumurànke est ce que kooku ci la gën a gaawee maanaam xam li mu bëgg a xam ci lay gën a gaaw wala mu nekk ci du maanaam dund goo xam du dund ko kawe la loolu ba tey nit ñi dañ cee woote ba suñ jamono ji bu dee ci saxaaba yi comme ni ñu ko waxee maanaam nit ki ci dund gu tumurànke ci la nekkoon. loolu nag da daan da leen daa puus ba nga xam ne bi dan daa bàyyi seen xel ci jaamu yàlla ak bàyyi seen xel ci xam-xam mais daawuñu bàyyi seen xel ci maanaam yeneen fawda yoo xam ne bi ndax nit ki bu fekkee nekk na ci benn environnement bu muytul njàng ci boppam day tàggoo parce que dana wax ne al ilmu saabu la yunaal illa bi xabs nafs an xiila waqaal xam-xam dafa jafe bu fekkee nit ki tënkut boppam maanaam jiima sonal boppam bu boobaa bu muytul xam-xam bi day xaw a manque kon saxaaba yi bokk na li nga xam ne moo leen daa mooy bokk na ci awaamil yi mooy li leen daa jàppale mooy dund gi nga xam ne bi dañ ko doon dund ci diggante maanaam tàndarma diggante maanaam ndox diggante maanaam dund koo xam ne gu tumranke loolu daal da leen daa puus ba nga xam ne dañ daa maanaam bàyyi xel ci xam-xam bi nga xam ne bi mooy moo leen tax a jóg kenn ku ci nekk bu fekkee ne jël na benn matière rek da koy gaaw a dégg bokk na maanaam euh, bokk na si maanaam ci awamil yi ngir ñu dem ci maanaam as am saxaaba yi tamit jamono jooju ginnaaw jamono yonent bi sallallahu alayhi wax nañ léegi ne amutoon wuute ci maanaam saxaaba yi ci parce que bu kenn naree wuuteeg moroomam da koy jël yóbbu ko ci yonent bi mais ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu fi jógee dëgg la am na ay wuute yu sew sewaan yoo xam ne bii amaan na ci saxaaba yi wuute yu ne am nay asbaab asbaab yi la ko waraloon bokk na ci mooy ñu wuute ci maanaam ci luxa ci luxa arabiya kii day dégge baatab làkk arab maanaam làkk arab day waxe baat bi nii kii di ko waxe nii parce que léeg am na baat yoo xam ne bi saxaaba yi kenn ku ci nekk ak sab déggin ci yenn baat yi comme maanaam al quru quru mooy koo xam ne bi maanaam nit ki bu fekkee maanaam salaasat quru salaasat quru mooy est-ce que nit ki bu fekkee ne dafa nekk ci mbërë maanaam dafa fase soxnaam ñaata ñaata weer lay toog su ko defee foofu dañ fee wuute est-ce que maanaam day xaar ba feeg muy am maanaam ñetti laab wala day am maanaam ñetti mbërë mooy alxuru ci booba baat bi nit ñi léeg-léeg dañ koy wuute alxayid ñii di ko fiire atahaara su ko defee saxaaba yi xaw ca wuute ci baat boobu am na yenn baat yoo xam ne bii nit ñi saxaaba xamuñu koon comme kalimatu fatir kalimatu fatir saxaaba yenn saxaaba yi xamuñu koon ba benn bis maanaam kenn koo xam dafa jóge ci maanaam ci dëkk yu kawe ñëw di waxtaan ak beneen moroomam ne ko ana fatartuhu moom foofa la benn saxaaba dégg ne ah kon de fatar mooy mooy lii lay tekkee kon baat bi dafa mel ni ñoom xamuñu koon mais arabi bi nga xam ne bi ñëwoon na ci fu dëkk bu soree sore ñëw na leen man maa ko jëkk a commencé ci sama waxtaan maa ko jëkk maanaam li foofu leen commencé na ne fatar moom baat bi nii lay tekki baata ba kon ñoom léeg-léeg dandaa wóote ci yenn baat yi foofu la ixtilaafaat yi di wóote maanaam ñuy wóote ci ba luxa arabiya léeg-léeg da koy déggee ni kii di ko déggee nii loolu ma asbaab yi bokk na ci tamit maanaam asbaab yi nga xam ne bii daana tax saxaab yi doon wóote mooy euh, ñaari nas am nas boo ñaari xadis am xadis bi day mel ni ci déggin dafa mel dafa wuute maanaam ci zahir ci niñ ko ci gisin bi dangay jàpp ni ñaari xadis yi kii day wax lale kii day wax lale loolu mooy taarud taarud boo xam ne bii dafa am ak wuute su ko defee nag nit ki du xam ci lan lay jàpp su ko defee ñoom ñaar ñaar saxaab yi commencé di wuute ci masala yu mel noonu léegi jamono saxaaba yi bi mu jeexee man mën nañoo tënk ne maanaam jamono mu ma yësat fiq fii en asr saxaaba mën nañoo tënk ne maanaam dëgg la lislaam mi ngi commencé di tasaaroo mi ngi commencé di yaatu su ko defee maanaam ittihaad commencé ni di am ndax saxaaba yi am na yenn masail yoo xam ne bii yenn euh, masail yoo xam ne ñëw na ci seen ak dund te nekkutan ci jamono jamono yonente alayhi salatu wasallam il faut ñu jiim cee kenn ku ci nekk def maanaam jiim a génne giseenam ci masala yu mel noonu loolu mooy ittihaad bi rëy commencé di feeñ wuute yu maanaam ñuy commencé di wuute parce que jamono yonent bi wuute daawul am léegi ñuy commencé di wute ndànk-ndànk bokk na ci ba tey maanaam ci euh, fuqaha yi saxaaba yi daawuñu maanaam euh, maanaam daawuñu bàyyi masa masail noonu nit ki maanaam loolu tax Omar ibn Khattab fexe maanaam am ñu bàyyi Medina ñenn ñi mu tas leen ci yenn dëkk yi ngir ñu lijjanti masail yi nga xam ne bi am na ci gox goxaan yi nga xam ne nekk na ci li wër Makka foofu nag ci la commencé maanaam fiq commencé di tasaaro saxaaba yi comme ni tasaaro fiq commencé di tasaaro l'islam di tasaaro foofu la asru taabiin commencé di ñëw kenn ku ci nekk am ay taalibe ci taabiin asru saxaaba ak asru taabiin mën nañoo jàpp ne maanaam furuq maanaam wuute gi taxu koo demee noonu parce que saxaaba yi ñoo fi nekkoon ginnaaw bi fi jógee seeni maanaam seeni talaamis ñoo ñëw seeni élèves kenn ko ci nekk maanaam la saxaabi bi doon woote metod bi nga xam ne moom la jëloon daanaka moom la jël foofu da mën na ne buñ doon diraasa maanaam maraaxil li nga xam ne maanaam étape yi nga xam ne fiq jaar na ko mën na noo jàpp ne léeg-léeg dañuy boole diggante asru saxaaba ak asru taabiin waaye nag fan la maanaam benn asru bi nag mooy asru taabia taabiin mooy asru bi jamono ji nga xam ne bi ci la mazahib arbaa yi commencé di feeñ foofu nag lan commencé di maanaam euh, di bind fiq foofu lan commencé xam-xam yu bari foofu la commencé di tasaaroo ñu ko commencé di ko taalif ñu ko bind ci téere foofu nag la xam-xam da commencé di maanaam gën a yaatu yëmutut maanaam ci xijaas rek mais gën naa yaatu dem ba misra kuma ba agsi ci maanaam maghrib ba agsi ci maanaam pays yu bari foofu nag kon mën nañoo jàpp ne euh, am na ay wuute yoo xam ne bii dañ daa am ci jamono yooyu jamonoy asru tabi'i asru tabi'a tabi mooy ginnaaw tabi'in ñi nga xam ne ñu ginaaw saxaaba yi mooy tabi'in ginnaaw maanaam tabi'in mooy asru tabi tabi'in am na ixtilaafaat gu bari goo xam ne bii wuute gu bari am na ci seen diggante amal na lu ko waraloon lu ñu wax asbaab yi asbaab yi mooy bokk na ci ñuy wuute ci ci xadis foofu lañ commencé maanaam ñuy bàyyi xel ci xadis xadis lu ñu wax maanaam ayat ahkaam ak maanaam ahadis ahkaam ñu bëgg leen a boole ñoom ñaar su ko defee nag wuute commencé di am maanaam ixtilaafuhum fil aqsi bi xadis mursal xadis mursal mooy xadis boo xam ne bii maanaam taabia day wax ne yonente bi alayhi salaatu salaam wax na lii wala yonente bi alayhi salaatu salaam gis def na lii te tudd saxaaba bi nga xam ne bi moo solo xadis bi léegi nag foofu bu boobaa yeneen fuqa yenn fuqaha yi dañuy jàpp ne maanaam euh, xaddis mursal boobu ñun duñ ko jëfandikoo ci sunu maanaam suñ madhab wala boog du ñëpp du xaddis xaddis mursal boo xam ne bii tabi'a da ko wax duñ gis ne xaddis boobu dañ ko war a jël su ko defee nag ñu commencé di wuute bu fekkee ne maanaam dem nga ci madhab yi dem ci madhab yi ñoom dañuy jàpp ne xaddis mursal mën na noo jàpp ne maanaam xadis bu mën a nungu la waaye nag bu fekkee ne dangaa dem ci imam Shafii moom jàpp na ne xadisu mursal ba mu ciy jël mooy xadis boo xam ne mooy Saïd ibnu Musayyib mooy Saïd ibnu Musayyib koo xam ne borom xam li ci taabiin la bokkoon ci Madina bokk ci maanaam ñu akbar te ulama fi asr taabiin moom dana kooku rek lay jël su ko defee wuute am seen diggante kon ñi ngi doon wuute ci xadis bi dañ koy jël wala xadis bi dañ koy bàyyi foofu bokk na ci asbaab yi nga xam li waraloon saxaaba yi da ali maanaam euh, ayma yi di wuute ci seen diggante bokk na ci tamit ñuy wuute ci maanaam xabaru ahad xabaru ahad mooy a xadis boo xam ne bi kenn moo ko solo kenn moo ko solo ci yonente bi alayhi salaatu salaam léegi est-ce boobu dañ ko war a jël wala maanaam am na lenn loo xam ne bi mooy gën a fort lu mel noonu comme masalan boo demee ci mazhab maliki mazhab maliki ñoom dañoo jàpp ne ngay nga jël lu ñuy wax amalu ahlu madina moo gën a foor ci ñoom ngay jël xabaru ahad ndaxte euh, malik daana wax lu mel noonu jële ko ci sëriñam rabia muy wax ne alfun an alfin xayru min waxid an waxid nga jële ci junni junni yoo xam ne mooy euh, amalu ahlu madina mooy loo xam ne amalu ahlu madina waa madina ñoom ñëpp jàpp na ne lii ci yonent bi alayhi salaatu salaam ci leen ko maanaam ci saxaaba yi leen ko jëlee saxaaba yi ci yonent bi leen ko jëlee su ko defee mu nekk aada ci ñoom loolu ñu ne bu fekkee ne dafa wuuteeg xaddis boo xam ne bii benn yi moo ko solo wala kenn rek moo ko solo ci taabiyaan bu boobaa bu wuuteeg moom rek dañuy jàpp ne kon amalu ahlu madina la ñuy jël bàyyi lu ñuy wax xabar ahaat de mooy xaddis boo xam ne bii kenn moo ko solo kon loolu bokk na ci asbaab yi nga xam ne bii sa maanaam aimi yi dañ ko doon wuute seen diggante. wala ñu wuute ci maanaam maanaam ixtilaafum fi masalati amalu raawi ida ixtalafa maanaam xawlu kii dafa solo benn xadis maanaam comme ni wax ni boroom xam-xam boo xam ne bi mi ngi euh, waar nit ñi te maanaam li muy waar dafa wuuteeg li muy jëfe dañ koy misaale comme sondeel sondeel maanaam nit ki maanaam sondeel day leeral mais nag day lakk boppam foofu tamit fuqaha yi dañ ci daa wuute ci masala mu mel noonu mooy maanaam kii euh, solo na benn xadis waaye xadis bi ni mu ko solo moom dafa wuuteeg li muy li muy jëf daal day wuuteeg lim solo lii la wax nit ñi mais lee la jëf su ko defee ñu ne est-ce dañuy jël wax ji nga xam ne bi moom la wax ne maanaam ci yonent bi la ko jëlee wala dañuy jël jëf ji nga xam ne bi moom la jëf ñu ne peut-être maanaam su ko defee nag wuute am seen diggante te loolu maanaam mooy comme ni nga ko misaalee rek bu fekkee ne yow yaa ngi solo lii ni yonent bi lii la wax nga jëfee lu sa safaan ba comme aalim boo xam ne bii rek day woo nit ñi ci loo xam ne bii maanaam lu baax la dem jëfe loo xam ne bii safaan ba comme dañ ko misaalee comme benn sondeel boo xam ne bii mi ngi leeral nit ñi mais mi ngi lakk boppam. foofu kon masala boobu tamit bokk na ci asbaab yi nga xam ne bii moo taxan ayima yi doon wóote bokk na ci asbaab yi tamit. maanaam euh, jëfandikoo lu ñu wax euh, ixtilaafu fi tarjih maanaam comme ni nga ko waxee léegi ixtilaaf fi al-i'tima ala saxaaba mooy saxaaba yi ñu jël ci seeni fatwa est-ce que maanaam saxaaba yi daanan def fatwa ñu jël ci seeni fatawa yooyu yëpp wala dafa am benn saxaaba boo xam ne bii dañuy jël kii maanaam day day tënku ci saxaaba yi nga xam ne dañoo nekkoon Madina kese kii ne maanaam saxaab bu man di doon comme imam eh, Abu Hanifa moom dafa gis ne saxaaba bu man di doon mën naa jël ay fataawam comme ni mu ko waxee léegi ci eh, ci nas boo xam ne bi bu leer naññ la boo xam ne yaa eh, xamee nañ ko Abu Hanifa mu wax ne inni axidun bi kitaabillahi idha wajadtu fa ma lam ajitu fihi axidun bi sunnati rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam wal athaaru sihah allati fashat fi aydi thiqat fa idha lam ajid fi kitaabillah wala fi sunnati rasulillah axastu bi qawli ashaabihi man shi'tu minhum summa laa axruja an qawlihim ila gayrihim fa ida intaha al amru ila ibrahima alnaqaaci wa shaabi walxasan wa ibnu sarin wa said ibnu musayab fa lii an ajtahid kama ijtahad ñu moom dafa gis ne maanaam foofu moom foofu la yemale ñi mu war a jël ci ay wax ñu bu fekkee ne agsi na ci ñii rek kon bu boobaa ñoom ñi si des nan fexe ba lijjanti seeni masaayil moom mën na koo fexe ba lijjanti ko moom loolu la gis moom léeg-léeg daanan wute tamit ci maanaam xiyaas xiyaas mooy lan comme ñu ne la mas masdar la masdar mooy bokk na ci ponk yi nga ali maanaam yi nga xam ne bi nit ñi dañ ci daal sukkandikoo ndax day wax comme ni nga comme ni nga ko xamee rek ginnaaw ba tey pour ñu bàyyi xel arab ji bari na lool waaye di jéggalu parce que maanaam matière bi moo mel noonu matière bi il faut ñu ci tudd yenn alphas yoo xam ne bi ci yenn baat yoo xam ne ci làkk arab lay doon xiyaas maanaam loo xam dafa amoon ci jamono yonente bi benn masala boo xam dafa amoon ci jamono ñuy dund di dund ba yàgg si am masala boo xam ne bi dafa nurook moom léegi su ko defee ndax dañuy dem ci xiyaas mooy dañuy nuróole maanaam li amoon ci jamono yooyu ci jamono ji wala déet am na ñoo xam ne gisuñu ne loolu sax dañ koy jàppee comme fu nu war a sukkandikoo ci l'islam comme maanaam zahiriya ak ñoom jàpp na na xiyaas waruñu ci sukkandiku kon foofu na commencé nan di wuute ci loo xam ne bi day dellu ci mas masdar boo xam ne bi ci masaadir yoo xam ne bi Euh, fuqaha yi dañ koo saxal boroom xam-xam yi nga xam ne bii dañu tënku ci ahlu sunna wal jamaa dañ koo saxal ne maanaam ci masaadir islamiya ci la bokk am na yeneen ma su ko defee nag foofu lañ commencé nag fiqh islamique commencé di gën di yaatu mais nag mën na noo jàpp ne jamono jooju jamono mooy aima asrul aima mooy mazahib arba jamono jooju ci la fiqh gën a lu ñu wax euh, nudj ci la fiqh gën a maanaam gën a gis boppam parce que foofu maanaam foofu leen commencé di bind fiq maanaam di bind ci ay muallafaat ay téere yoo xam ne bii nit ñi dañ ciy delluwaat foofu man na noo jàpp ne mooy ci la jë fiq amee maanaam ak yokkute bu baax koo xam ne bi maanaam mën nañoo jàpp ne ah, jamono ji ji nga xam dafa ñëw ginnaawam dafa mujj yàq li nga xam ne bi amoon na ci asru aima yi ci la ci jamono jo kon maanaam buñ passé maanaam asru saxaaba passant asru taabiin asru taabia taabiin mooy aima yi mooy jamono bi nga xam mazahib arbaa ci la commencé di feeñ maanaam foofu nag ginnaaw bi fiq dafa ñëwaat ci anim boo xam ne bii maanaam euh, safaan bala mooy lu ñu wax maanaam asru taqlid maanaam nit ñi nekkatuñu ñoo xam ne bii dañuy gëstu mais dañu mujj di roy borom xam-xam yi nga xam ne bii ñoo fi nekkoon su ko defee parce que nag mooy roy ci boppam foofu la am ay jeexantal yu bon yoo xam ne bii léeg-léeg nit ki da ciy war di bàyyi xel dëgg la maanaam am na loo xam ne bii dañ ciy war di roy mais am na yoo xam ne bii nit ki moo koy war di dawal am xelam parce que nit ki suñu borom du ko bind may kom xel toujours am xelam war na koy bàyyi di ci jëfandikoo ngir maanaam lijjanti maanaam li nga xam ne moo ko war ci diineem foofu nag ci la asru liit maanaam ñu su bari ci borom xam-xam yi commencé di maanaam nekkatuñu ñoo xam dañuy gëstu mais dañu mujj di roy borom xam-xam yi nga xam ne ñoo fi nekkoon comme imam Malik ma abu imam Shafi'i foofu nag la fiq commencé mel ni lu xaw daanu mooy lu ci siècle bi lu commencé ci xarnu li jeexantal xarnu rabia jëm xarnu xaamis mooy siècle maanaam rabia xaamis ci hijri foofu mën nañu jàpp ne dëgg la na am na boroom xam-xam yi ginnaaw bi ñëwee maanaam ci asru xarnu sadis ak sabia amaan na yeneen boroom xam-xam yoo xam ne ñu maanaam ñu foor lan ñoo xam ne bii danoo ñëwaat di maanaam euh, kenn ku ci nekk day tënku ci benn mazhab waaye nag tënku bi mu tënku ci mazhab boobu mi ngi leeral maanaam furoo yi nga xam ne bi am na seen diggante maanaam masail yi nga xam ne bi am na ci mazhab boobu foofu la commencé maanaam ñu ne ulama yoo xam ne ñu bari feeñ ñii tënku ci mazhab shafi'i ñii tënku ci mazhab euh, maliki ñii ko foofu tamit mën nañu jàpp ne ah, jamono joloo joo xam ne bii maanaam borom xam-xam ne am nañ effort boo xam def nañ ko ci parce que kenn ku ci nekk leeral na lu bari ci madhab bi nga xam ne bi ci la sukkandiku kenn ku ci nekk leer na maanaam usul cosaan yi nga xam ne bii maanaam ñu ne madhab bi lii mooy cosaanam lii la maanaam Malik bàyyi lii la imaam Shafi bàyyi foofu bari na borom xam-xam yu ci bind ay téere foofu tamit maanaam lu ñuy wax tafsiru al fiqh yi commencé tamit di feeñ. am ñoo xam dañoo bind si maanaam ahkaamu quran karim li Abu Bakar ar-Razi min bind maanaam benn téere ci tafsir fiqi yi maanaam di leeral masail fiqiya ci madhab Abu Hanifa am koo xam ne bi day bind benn téere di leeral yenn masail fiqiya ci madhab ash-Shafi'i loolu nag la commencé kenn ku ci nekk di leeral say maanaam say sa madhab ci anem boobu waaye am na am na asbaab yoo xam ne bi moo waraloon fiq islaami xaw na daanu ginnaaw mazahib arbaa asbaab yi bokk na ci comme ni wax ne dawla abbasiya dafa commencé woon daanu ci jamono jooju dawla abbasiya comme ni nga ko xamee jamono ji nga xam ne bii dawla abbasiya commencé na di feeñ ñooñu danoo commencé danoo fonkoon boroom xam-xam loolu tamit maanaam dañ ciy dellu xel ne maanaam état ci boppam bu fekkee ne bëgg na maanaam xam-xam dox. il faut état bi jii ma jiima ma bàyyi xel ci xam-xam jiima dundal xam-xam au lieu que muy dundal ay fawda yoo xam ne bi day am ci état boobu loolu ci jamono ju man di doon daw dawla abbasiya ñoom danoo bàyyi woon xel lool ci xam-xam na woon ba boroom xam-xam yi ci foofu maanaam mën nañoo jàppe ne ci la fiq aman place mais ginnaaw bi nga xam ne état ba dafa daanu foofu nag la commencé fiq mel ni lu xaw a bàyyi man lu xaw a daanu kon bokk na ci asbaab yi mooy dofu dawla abbasiya mooy dawla abbasiya bi nga xam dafa daanu rek foofu la fiq islami xaw mel ni lu xaw a wàññeeku kon état mën na la kon loolu liñ ci dégg mooy état ci boppam bu fekkee ne maanaam bàyyi na xel ci xam-xam bu mën di doon parce que xam-xam bu di doon nit ñi daan ko war a jàng waaye rawatina xam-xamu diine imaam Ghazali leeral na ko ci téere boo même ci Ihya Ulumuddin muy xam-xam bu mën di doon nit ki nit ñi dañ ko war a jàng même xiyaata mi maanaam ràbb wala lu man di doon bu fekkee ne jànguñu ko loolu day mel ni maanaam bàkkaar la boo xam ne day delluwaat ci doomu aadama yi kon xam-xam bu man di doon état bi da ko war di da ci war da bàyyi xel bu fekkee ne négligé na xam-xam yooyu kon bu boobaa xam-xam day mujj daanu na nag xam-xamu diine ba suñ jamono ji xam-xamu diine bu fekkee ne maanaam état bi bàyyi ci xel ci côté boobu bu mu xam-xam bi mu am naa yaakaar ne day xaw a tënku parce que xam-xam moom ala kulli xaal di na di nga ci gis ay benn nit yoo xam ne bi dañ koy jàpp parce que suñu borom moo xam ne inna na nazzalna dhikra wa inna lahu haafizun mooy suñu borom ñu maanaam ñun ñoo wàcce alquran te ñun ñoo koy ñun ñoo koy sàmm te am na benn xadis boo xam ne bii maanaam jamono ju man di doon di nga gis benn fi a boo xam ne bi benn benn mbooloo moo xam ne bi ñooy jóg di leeral diine lislaam kon ju jamono ju man di doon di nga gis maanaam mbooloo moo xam ne bii ñi ngi jóg di leeral lii di diine lislaam moo xam état da ca jàpp moo xam état jàpp ci kon ci kaw lan la ñuy wax ne maanaam état da ca war a jàpp mooy ci woyofal leen xam-xam bi nga xam ne bii ñooñu dañ ci yëngu kon daw dawla abbasiyya bi nga xam ne commencé na daanu rek foofu la fuqaha yu bari léegi seen xam-xam xaw a commencé di wàññeeku ngir lan ngir xeex yoo xam ne amoon na ci jamono jooju xurub yoo xeex yoo xam ne amoon na ci jamono jooju ba nga xam ne bokk na ci tamit asbaab yi nga xam ne bii maanaam fiq da cee xaw a daanu mooy lu ñu wax ataassub al madhabi mooy farfarloo farfarloo mooy kenn ku ci nekk au que dafa jàppoon maanaam fuqaha bu njiit lu jiitu woon Malik danaa gis ne maanaam bu fekkee ne samay wax dafa wuuteeg wax yonent bi alayhi salaatu wasallam na ngeen bàyyi samay wax te jàpp ci wax yonent bi bu fekkee ne dangay gis loo xam ne moo gën a leer lii ma gis ni ngeen bàyyi lool te jàpp ci wax jooju léegi nag jamono ji nga xam ne bi maanaam mazahib yi jóge nañ fi su ko defee maanaam yenn ñi nga xam dana ñëw tënku ci yenn mazhab bi kenn ku ci nekk day jàpp ne mazhab bi maanaam moo gën ci kaw kaw suuf loolu mooy farfarloo farfarloo fu mu amee ci kaw suuf am naa yaakaar ne xam-xam boobu fu mu bu fekkee ne dafa dugg ci xam-xam da koy wàññi bu fekkee ne dafa dugg ci diine da maanaam boo ci diine ji dina xaw a tënku lool bu fekkee ne dafa dugg cim réew ci ab xeex lay lay mujj waa iyaasu billaah kon ta'assub bi mooy bokk na ci asbaab yi nga xam ni moo tax fiq xawoon na daanu bokk na ci tamit li nga xam ne asbaab yi nga xam ne bii fiq maanaam da cee li mooy am na yeneen buur yoo xam ne bii ñoom euh, danoo jugoon di maanaam au lieu que ñuy jàppale boroom xam-xam yi mais ñoom dañuy woo boroom xam-xam yoo xam ni ñoom liñ bëgg rek ci lay boroom xam-xam yi di def seeni fatwa loolu nag ba suñ jamono ji day am. benn buur boo xam day commencé ne la maanaam masala bu bees am woo ay borom xam-xam ne leen lii daal dama bëgg lan ngi lan la ci lislaam wax te moom li mu gis moom mooy euh, loo xam lu ko neex rek la bëgg borom xam-xam yi wax ko ko su ko defee nag borom xam-xam yooyu dañuy ji day maanaam au lieu que ñuy jim a delluwaat ci lislaam mais dañuy delluwaat ci li neex buur bi wala li neex président bi nga xam ne bii moo leen woo loolu nag bu duggee ci xam-xam tamit kazalika xam-xam bi day daanu ba suñ jamono ji day am ci suñ jamono ji ci réew yu bari al ishaara takfi li zawil aqil bokk ne maanaam foofu nag day delluwaat ci maanaam alaqatu faqih bil xukaam maanaam alaqatu faqih faqih bil xukaam euh, xam boroom xam-xam yi ban relation lañ war a am ak ñi nga xam ne bi ñooy ay buur ginnaaw gis na ne lu mel nii daana waral maanaam fiq di daanu kon loolu war nañ ca bàyyi xel ne fuqaha yi war nanoo bàyyi xel ne alaaqa boo xam ne bii dañ ko tënk dëgg la am na ñoo xam ne bii dañ koy dañuy gis ne maanaam dañ ci dañ ko dañ ko séddale ñetti xaaj ñenn yi gis na ne maanaam aalim mën naa jaxasoog maanaam euh, fa xaakim ki nga xam ne mu jiite ngir lan boo amee ngir boo amee yéene defar amee yéene defar te li liñ koy jox mu jiim koo jàppale ñi nga xam ne bii dañ ko soxla ñooñu gis na ne loolu masali la gisin la am ñoo xam dañoo xawoon a tar lool ci maanaam jaxasook buur yi ñenn ñi jàpp na ne buñ jaxasoog tar ñoom xañ na jamono jëndoon dund moo ko waraloon wala millier ba doon dund moo taxoon ñu ne ñu ñun duñ jaxasoog buur yi buur yi dañuy aw fële su ko defee ñu aw fële am ñoo xam ne bii nag maanaam lu ñuy wax maanaam ulama al xasr mooy boroom xam-xam yoo xam ne bii maanaam ñoo pale bi benn la su ko defee ñooñu amuñu yéene maanaam defar mais dañoo am maanaam jaxasoo bi ni jaxasoo buur yi ngir maanaam li leen di buur yi di jox loolu lañ am yéene su ko defee foofu nag la fiq maanaam commencé di daanu bi mu daanoo nag foofu la maanaam léegi am na yeneen li ñuy wax maanaam muxtasaraat yi commencé di feeñ bu njiit bu bu jiitoon bu bu njëkkoon maanaam nit ñi dënda bind ay ay téere yu am solo léegi nag ulama yi dañu ñëw di def lu ñuy wax ay muxtasaraat muxtasaraat moo xam ne yoo xam day tënk léeg tënk bi sax day dem ba yàgg si day mujj mel ni luxus mel ni ay alxaas tënk boo xam ne bi day ëpp lool ba nit ñi duuti ñu xam sax masaa'il yi loolu mi ngi am ci digganteel lu jiitu maanaam xarnu lu commencé ci xarnu euh, saamin ba jëm si taasiya ba al xarni saalis ashara yooyu yëpp daanaka mënuñu mënuñoo jàpp ne fiq ci jamono jooya aman na ak yokkute ci par rapport ak maanaam at yi nga xam ne mu moo jiitu woon muxtasaraat yi commencé di feeñ shuruux yi commencé di feeñ léegi muxtasaraat wala mutuni léegi yu si ba yu si bare muy borom xam di ko tënk ay tënk maanaam li ñuy bind ay tënk lay doon tënk yi dem ba yàgg si dem bay jaxasoo su ko defee nag foofu nag lañ commencé far am leneen loo xam ne bi moo dabu si maanaam pays islaam yi mooy li ñu wax maanaam euh, tubaab yi commencé dugg ci al aalam islami mujj commencé coloniser dëkk yu bari ci euh, aalam islami foofu nag la parce que mën nañu jàpp ne foofu la fiq mel ni lu xaw a daanu dëgg la am na maanaam euh, jamono ji nu wax maanaam tëddiit mooy yeesalaat mooy suñ jamono ji am borom xam yenn borom xam-xam yoo xam ne mi ngi commencé tëddiit mi ngi commencé xarnu salis ashara ba suñ jamono ji yenn borom xam-xam yoo xam ne dañuy jóg ne dañuy bëgg a delloowaat fiq ci place bi nga xam ne bii fala la nekkoon tajdid bi nag maanaam am na ay ijaabiyaat am na ay salbiyaat mooy am na yoo xam ne yu ci baax am na yu ci bon am na yu ci baax mooy euh, fin ko maanaam danoo commencé di di móol ay téere jamono ji di móol móol amutan ci jamono jamono ay ma arba wala mool yoo xam ne bi maanaam day mel ni suñ jamono ji nekkutan ci jamono ji nga xam ne moo jiitu woon wala ñu dugal ci fiq maanaam ñu jim ko dugal ci ay CD wala ñu dugal ko ci internet loolu lépp jamono la joo xam ne jamono tajdiid la yeesalaat fiq islami ngir woyofal ko doomu aadama yi ba nga xam ne bi kenn ku ci nekk mën naa xam mbiri diineem ci anim bu mu gën a yombe loolu ay ijaabiyaat la maanaam loo xam ne bii mën nañ ci encourager borom xam-xam ñuy def ko yëmut ci loolu ñuy def tamit lu ne ay congrès yoo xam ne bi maanaam fiq moo ko tax a jóg mu'tamaraat yoo xam ne bi wala ay nadwaat yoo xam ne bi dañ koy def te fiq moo ko maanaam mu'tamaraat fil fiq islami da nga koy gis léeg ñu koy def ci pays maanaam aalam isla ci aalam islami loolu ay effort yoo xam ne bi nit ñi dañ koy def ngir delloowaat fiq ci place bi nga xam ne bi amoon na ko ci jamono ji nga xam ne dafa weesu salbiyaat yi nag mooy suñ jamono ji maanaam dañoo tënk fiq ci ci masaayil yoo xam ne bi yu xaw a gàtt la mooy dañ ko tënk ci lu aju ci fiqul ibadat kese mooy nan la ne jullee nan la ne woore su ko defee bàyyi ñu boroom xam-xam yi borom fuqaha yi ci place yi nga xam ne bii maanaam boroom xam-xam yi jiitu woon leeral la nan ko lu aju maanaam al jinaay yi mooy moo xam droit pénal la wala droit droit civil yooyu yëpp fuqaha leeral la nan ko ci seeni téere waaye suñ jamono ji dafa mel ne dañ koo xañ al fiqh yi bokk na ci tamit maanaam salbiyaani mooy yenn fuqaha danoo dañoo mel ni suñ jamono ji dafa mel ni parce que masail euh, boo yemee ci téere yi nga xam ne bii moom la boroom xam-xam yi bindoon dëgg la am na masail yoo xam ne bii ñoom seen jamono la baaxoon suñ jamono ji am na masail lu masal lu jëm ci al at'imat lu jëm ci maanaam maanaa al al ahkam ash-shar'iyya fil asfar jawiyya muy jamono bu nit ki na lay tukkee maanaam ponk yi nga xam ne aju na ci tukki nit ñi ba tey fi mu ne nii defuñu si maanaam ay gëstu yoo xam ne bii te borom xam-xam yu bari bàyyi ñoon man xel ci masala yu mel noonu parce que nan lay tukkee si jamono ji dafa wuuteeg jamono ji nga xam ne bi moo ci ulama al qudam mooy li jamono ji nga xam dafa weesu kon maanaam am na euh, lu manqué borom xam yi pour ñu gëstu ko maanaam fuqaha ci masaay li nga xam ne bi yu bees la ci suñ jamono ji xam naa kon maanaam masala bi nga xam ne bi ci leen Euh, euh, unsur bi nga xam ne bii ci la ñuy tegge mooy cheikhul xadim ak fiq mooy comme ni nga ni nga waxee léegi ci masala léegi nag bind xoolee fiq islami commencé ne tasaaroo ci aalim islami ba agsi maanaam ci Sénégal euh, dëgg la jamono jooñ mooy jamono bi nga xam ne bi suñ bi feeñoon na man na noo jàpp ne nit ñi ñu su bari maanaam xam-xam dañ koo xaw a sàggan ñenn ñi am na neneen nun gisee fiq ñenn ñi aman nen ñen ñoo xam ne dañ koo gisee woon fiq foofu nag la euh, Sëriñ Tuubaa commencé di bind ay téere yoo xam ne bii téere yu am solo la ngir la ngir leeral maanaam li aju ci nit ki lu mu war a xam ci jaamu yàlla euh, Cheikhul Xadim wal fiq mënoon na jàpp ne maanaam Sëriñ Tuubaa ci commencement bi rek ci xasida gi nga xam ne bind na ko lu xaalu li yar kan ma xasida googu boo koy xool day mel ni lu si bari da cee da cee laxasoo mais bokk na ci li ci laxasoo mooy fiq ngir lan parce que dafa nekkoon maanaam waajuram dafa nekkoon ci place boo xam ne bi mooy alqadaa alqaadi ñu ne ko jengal dem ci place bi nga xam ne bii sa waajur ci la nekkoon mooy ran mooy alqaadi place boobu nag ci la loo tax nag mu tënk mu bind xasida googu xaali kan maanaam ni ngi ñu ngi may wax ngir ma jeng ci bunti maanaam Euh, xukaam yi ñi nga xam ne bii ay buur la kon foofu mën nañ ci dégg ne maanaam Cheikhul Xadim foofu nag lu maanaam ci jamono jooju nag la commencé bindi ay téere yu bari téere euh, téere yi nga xam ne bii bind na ko am na yenn secret yoo xam ne bi nekk na ci mooy lu ñuy wax ahdaf ta'alif mooy ginnaaw moom dafa nekk mujaddid war naa yeesal maanaam lan mooy xam-xam lan mooy lislaam donc war naa bind ay téere yoo xam ne bi dafa maanaam nit ñi dañ koy soxla ci seen dund ngir lan ngir dëggal maanaam tajdiid gi nga xam ne bii war na ko yeesal fii ci gox bi ci Sénégal bokk na ci maanaam li tax mu bind téere yi ngir ihya ulumuddin ihya ulumuddin ngir dundal xam-xam parce que nit ki bu fekkee ne maanaam day jàng wala muy bind mu bind téere am na ay asbaab asbaab yi mooy lan bokk na ci maanaam comme ni mu ko leeraloon ci xasidem mooy nga génn ci réer bu ci topp maanaam ngi nga xamal koo xam ne bi xamutan bi ci topp maanaam ngir bokk na ci nga dundal lu ñu wax ihya ulum din nga dundal xam-xam kon téere yi nga xam ne bind ko sabab bi bokk na ci mooy ngir mu dundalaat xam-xam bokk na ci masail li man li aji ci ma li tax mu bind si mooy ngir mu tënkal nit ñi masail yoo xam ne bi am na ci téere fiq yi parce que comme ni nga ko waxee woon ci tasawuf tasawuf dafa ñëw fekk ci nit ñi bind ci téere yu bari maanaam wax ju bari ci tasawuf téere yu maanaam wax ji day baree bari ba nga xam ne nit ki du mën a xam lan lañ nan la koy seggee su ko defee mu tënkal leen tasawuf loolu lépp ci ab téere comme ni nga ko waxee ci masaliku jinaan loolu tamit maanaam noonu la ko defee ci fiq islaam yi boroom xam-xam yi bind na téere yu bari ci fiq nit ñi peut-être maanaam jot gi du leen ko may ban mën a yër téere yu bari mu tënk loolu lépp ci ay téere yoo xam ne bii ay muxtasaraat la muxtasaraat yi nag dëgg la maanaam mën nga koo déggee comme maanaam tënk la waaye tënk ci biir parce que dañuy wax ne maanaam muxtasaraat mooy lan muxtasara dëgg-dëgg mooy raddul kathir ila xalil wa fi xalil maana kathir mooy lu bari nga tënk yóbbu ko ci lu tuuti te ci lu tuuti lool nag dañ ciy gis maanaa bu baree bëri loolu mooy muxtasaraat mooy lu bëree bëri loo xam ne bi nit ñi dañ koy maanaam duñ mën a xam nan lañ koy jànge nga tënkal leen ko ci lu tuuti lu tuuti loolu nag boo fa demee dañ fay fekk maanaa yu am solo yoo xam ne bi day nekk maanaa kafir loolu mooy muxtasaraat yi nga xam ne bi sëñ bi jët na koo tënk ci téer yi nga xam ne bi bind na ko ba ca do mooy mooy parce que dafa nekkoon téere yoo xam ne dañoo xaw a gudd boo xoolee maanaam yent wala yoo xam ne bi maanaam tënk euh, nan ko bindoon maanaam day mel ni luxus su ko defee nit ki dee am ay jafe-jafe pour yër téere yu mel noonu comme kitab xalil masalan boo ko gisee xalil téere bu am solo la mais nit ki man léeg da koy jàng ba yàgg si bu ko jàngee tey bu subaa mu fàtte ko ngir lan ngir maanaam ni ko taalifee dafa xaw a jafe bokk na ci maanaam euh, muxtasare yi nga xam ne sëñ bi def na ko tamit mooy am na ay idaafaat yoo xam ne da ko def ci ci muxtasaraat yi parce que bul bul gis ne téere boo xam da koo jëloon mu nekk fiq sëñ bi tënk ko ci ay woy loolu téere boobu comme nam demee woon rek noonu la deme déedéet am na ay idaafaat idaafaat yi mooy lan boo gisee comme masalan jawhar nafis jawhar nafis téere bi maanaam mi ngi jóge ci laxdari waaye sëñ bi tijjiwaa na ci ñaari bunt yoo xam ne bii nekkutan ci laxdari buntu bu njëkk ba mooy lu aju mu mu tijjee ko ci lu aju ci maanaam muqaddima boo xam ci taw bala ak shurut yi ba ca des mu tënk maanaam maanaam nan la ñuy saakoo xam-xam loolu boo ko xoolee ci yi doo ko fa fekk kon ay muxtasaraat yoo xam ne dafa am ay idaafaat yoo xam ne bi da koy dolli ci muxtasaraat yi léegi pour ñu dem ci euh, madhab lu tax nag Cheikhul yi tànnal ñu madhab Maliki dëgg la maanaam il faut ñu def lu ñuy wax lu masala mooy lu tax ñu ne maanaam ñun ay maliki ma maliki ya mësa yàgg naa dugg ci Sénégal yàgg na fee dugg jaar na côté maanaam li ñu peut-être ñuy wax ne maanaam asru murabitin ci la nekkoon ca la commencé dugg ci l'islam jóge ci Maroc ak si maanaam Sénégal dëgg la ay wax yu bari yoo xam ne bi aju na ci taarixu mazhab Maliki nan la duggee ci Sénégal ba tey fi mu na am na masa maanaam ixtilaafaat yu bari yu nekk ci ci biir waaye ci gàttal rek ci lim pour ñu wax ne maanaam eh, Serigne Touba maanaam mazhab Maliki la jëloon ne comme mazhab na lu koy ishaara ci ay téereem bari na foo xam ne bi tam fu koy dénk maanaam képp koo xam ne dafa aju ci moom tasil masa mooy a fil fiqh Malik al ali wa Shafi loolu la wax ci ci xasida yi nga xam ne bokk na ci mu ne bi maliki zil masaya shafia abi xanifat ahmad mahmud yallah ci sindiid kadalika mi ngi wax ne aleykum bil malikiya fa innaha mutahara munawara yéen maa ngi leen di dénk mazhab maliki ngir lan ngir mazhab maliki dafa nekk mazhab boo xam ne bi dafa nekk bu laab nekk bu an bu sell loolu nag bu ko waxee am na lu tax lan lan moo tax mu ne mutahara wara dëgg la maanaam euh, ni mu ko waxe noonu mënuñoo xam maanaam xaqiqatan mutahara munawara waaye boroom xam-xam gis na ne maanaam ñu li jiitu loolu ma tagg nan mazhab maliki ci anam boo xam ne bi ci ñaar lay dellu ñaar yi moo ne yoo xam ne bi day dellu ci mazhab maliki ak loo xam day dellu ci imam malik loo xam day dellu ci imam malik comme imam malik comme ni ngeen ko xamee woon dafa nekkoon maanaam benn boroom xam-xam boo xam ne bii ci daaru hijra fa la nekk laa yuftahu maliku fil madina mooy malik ci boppam kenn maanaam ci daaru hijra mooy madina ci boppam fa la nekkoon foofu nag maanaam place la boo xam ne bii xam-xam dafa yàgg nekk yonent bi ba mu fa gàddaayee bàyyi fa ay saxaaba saxaaba yi commencé di woote tabi'an yi nga xam ñëw nan ñoom ñu sàmm maanaam maanaam euh, ahadis yu bari ci euh, Medina sàmm maanaam aadaat yu bari yoo xam ne bi jëli nañ ko ci saxaaba yi sàmm lu bari ci maanaam euh, urf boo xam ne bi nit ñi xame woon nañ ko foofu nag loolu mooy mazhab maliki ndax malik euh, comme li ñu wax mazhab maliki nekkut ne malik aara yépp ci malik lay dellu waaye malik dafa fekk ay gisin yoo xam ne bii saxaaba yi dañ ko doon dundee taabiyaan yi dañ ko doon dunde malik dem jël lu mel noonu def ko que mazhab looloo tax boo dem ci Muwatta ci téere boo xam ne bii maanaam imaam Maalik moo ko bind al amru al mujtama indana la nga fa gis yu bare mbir yi nga xam ne ñun ñëpp dañ cee dëppoo wala yoo xam ne bi maanaam li nga xam ne gis naa ko fii ci madina wala loo xam ne bi maanaam borom xam-xam yi nga xam jàngal nañ ma ci Medina leen gis ne lii moo gën a wér kon loolu ngay gis ci maanaam Muwatta imaam Maalik di ko di ko répété loolu na kon day tegte ne maanaam imaam Maalik ay mazhab bi mi ngi ci mi ngi ko jëlee ci ay aara ay gisin yoo xam ne bi saxaaba yi ñoo ko gisoon wala taabiina wala taabia taabia imaam Malik loo xam day delluwaat ci imaam Malik mën nañu jàpp ne imaam Malik ku maanaam ku am nag li ixlaas la ci xam-xam dafa man sellal xam-xam maanaam daana wax ne inna hadha al ilmu diinun fanzaru aman taaxudu diinakum laqad adraktu sab'ina mimman yaqulu qala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam inda hadhihi al asatin fama axastu anhum shay'an wa in ahaduhum la utumina ala bayti maalin la kaana aminan ila annahum lam yakunu min ahli hadha sha'n mooy imaam Malik da wax ne gis naa ci maanaam bu fekkee ne da ngeen di sàkku xam-xam na ngeen xool ci kan ngeen di jëlee seen xam-xam parce que xam-xam bi mooy seen diine imaam Malik leeral ne maanaam gis na ci fii ci Madina ñu tolloog maanaam sab'in maanaam juróom-ñaar fukki nit ñoo xam ne bii kenn ku ci nekk wax na ne yonent bi moo ko wax te man jëluma ci moom benn wax ngir lan ngir maanaam moom dafa am ay sikk sàkka ci ñu mel noonu te pourtant ñu mel noonu boo leen ñoom ñu am li maanaam ñu am euh, ñu mën na sellal la ci seen dund ñu baax lan waaye daawut jël ci ñoom xam-xam ngir lan da daa wax ne xam-xam ci boppam dafa am ñun koy jëlee dafa am ñoo xam ne bi ndoom te ci dafa nekk maanaam ku mën a jaamu yàlla te maanaam déggut xam-xam bu boobaa kooku mënoo fexe ba jël ci moom xam-xam bokk na ci maanaam euh, li tegte ne maanaam imaam Malik euh, bu daa bu nit daa ñëw di ko laaj xam-xam lii benn masala ci masail fiqiya bu ko xamut du maanaam dugg ci masala boo xam ne xamu ko day wax ne la adri la adri daana ko wax man qaala la adri allamahu llah yakun yadri képp koo xam nit ki mi ngi képp koo xam ne mi ngi wax ne maanaam buñ ko laajee masala xamu ko mu ne xaw ma masala bi kooku suñu borom dina ko xamal loo xam ne bi xamu ko kon loolu ixlaas la maanaam sellal la goo xam ne bi imaam Malik amoon na ko ci jamono ji nga xam ne bii doon na ko dund bokk na ci mooy imaam Malik daawud def fatwa ci ay masaayil yoo xam ne bii masaa yo masaayil yoo xam ne bi dañ koy fent nii maanaam maanaam dafa bëggoon dafa bëggoon fiq boo xam ne bii bu amee nii mu amee nga laaj ko mais du xaar ba nga xam ne bii amagut nga koy ñëw di ko laaj daana wax sal ama yakun wa da ma la na ngay laaj loo xam ne bi dafa am tey bàyyi loo xam ne bi amut nit ki bu fekkee ne da nga koy laaj loo xam ne amut loo xam ne bi maanaam amagut nga ko ciy laaj ma la laaj yow yow nit ki bu fekkee ne laaj nay laaj loo xam ne bi moo ko yitteel ci ak diineem jamono ji nga xam ne bi ci lay dund moo xam ci koor la mu laaj masaayil yoo xam ne bi ci koor la bu fekkee ne ci maanaam masala bi da ko yitteel ci dundam mu jëm koo laaj mais mu bañ a laaj masala boo xam ne bi maanaam amugut bu boobaa loolu da koy sonal Imaam Maalik bokk na ci manhajam mu maanaam euh, muy fatwa ci masaayil yoo xam ne bi dafa am kon maanaam euh, ci tënk rek ak am na loo xam day delluwaat ci madhab Imaam Maalik ndaxte jamono ji nga xam ne maanaam bu fekkee ne man euh, xool na ne Sénégal presque madhab Maalik moo fi tasaaroon kon sëñ bi bu fekkee ne woo na ay képp koo xam ne aju na ci moom mu ne ko jàppal ci mazhab maliki day mel ni loolu tawxiidu sufufu muslimin lay dellu mooy ngir bennool jullit ñi ngir ñu bañ a wóote te lu am solo la loolu nag yëmu ci loolu ba te maanaam fekk na fi benn mazhab mazhab bi commencé na tasaaroo maanaam téere yu bari commencé na tasaaroo ci yu aju ci mazhab maliki muwatta mudawana risala yooyu yëpp commencé tasaaroo ci réew mi kon bu boobaa bu ne leen aleykum bil malikiya foofu day mel ni dañ ciy dégg ne tawxiidu sufuf muslimin nga ciy dégg mooy dafa bëgg benn la jullit ñi ñu nekk benn kàddu loolu nag ginnaaw bi mu xamee ne mazhab bi mazhab boo xam ne mu mutahara la ngir la ngir usul yi nga xam ne bi aju na ci mooy fi nga xam ne moom la fondement bi nga xam ne moom ci la aju muy mazhab maliki commencé ko ci yonent bi mooy fiq nabi alayhi salaam man nga mën ngaa jàpp ne fiq yonent bi alayhi salaam jë jë aju ko ci jaar ko ci saxaaba yi rawatina nag muy fiqu Umar ibn Xattaab daanaka mën na jàpp ne mooy fiqu mazhab Maliki loolu bokk na ci li nga xam ne moo tax yeneen ay Cheikhul Xadim maanaam dénk ay képp koo xam ne aju na ci moom ne ko maanaam na nga jàpp ci mazhab Maliki te loolu tamit lu ñu war di jàngat la ci jamono ju nekk parce que euh, suñ jamono ji da gis ne am na lu ñuy wax tayaaraat am na yeneen jiir yoo xam ne bi commencé na di dugg ci réew mi léegi bu ñu xamalut maanaam xale yi. bu ñu xamul xale yi maanaam dëgg-dëgg lan mooy madhab maliki lan mooy maanaam li nga xam ne nit ñi moom lañ su maam yi moom lañ jàppoon fii ci kanam tuuti boo moytu ñu su bari dinañ sàggane maanaam lu aju ci xeet yu mel ñi nga ñi ngi leen di jéggalu ci waxtaan yi di bàyyi asile yi ngir maanaam luñ ci mën di laaj ñu jim ko ca laaj ah, di ñaan jataay bi tamit suñu borom def ci jataay yi gën Euh, te di di comme ni mu ko waxee ci commencement bi rek place bi da di place boo xam ne bii dafa yàgg nekk dafa yàgg dundal xam-xam euh, ci gox bu nekk ko ci Sénégal daan na fa jógee ci jamonoy euh, maam na di ñëw ci place yu mel ni kon lii maanaam comme ni nga ko waxee ci commencement bi at taarix yu'id nafsu Euh, maa ngi ci joxe misaal léegi comme euh, léegi bi mu defee muqaddima ci euh, marxala ibtidaay fi ma ko commencé mooy mexee làmbaay boobu ki nga xam ni moom moom dëkk boobu di Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane dafa mel ni moom ak mujjantal dafa mel ni fii la ko mo fii la ko eggale presque parce que sëñ bi ba mu doon dem ci géej gi dafa demoon maanaam dénk ñu bari ne leen dem leen ci maam Thierno moom daanaka mujjantalam daanaka jët delluwaat ay mbiram yu bari mi ngi ko aju ci waa kër Daaru Muxti di taf di ñaan suñ borom maanaam barke boobu suñu borom yaatal ko ba ñëpp man cee xaj wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, sëriñ alxaaj waxtaan gu am solo wi nga xamante ne moom nga ñu baax tey euh, yaakaar naa ne waxtu yi moo xaw a xat waaye li mu préparé woon sax ci bëgg koo leeral ci lu jëm ci fiqh al islaam yi romb na lii nga xamante ne moom lañu ñu baaxee tey waaye nag lim ñu andil doy na sëkk matale na baax bi tamit yaakaar naa ne ku ko ku nekk xam nga ne jaarale na ko fi mu ko war a jaarale jox na ko tamit jitte ji nga xamante ne moom la yelloo. kon ci turu mu assasatul wafa bi huquqil iman ñi ngi ñaan yàlla guddal sa fan te yokk sa xam-xam te yëngutu yi nga xamante ne moom nga yëngutu yàlla bu ko yàlla neenal. xamaan dañuy jox ñi nga xamante ne ñooy tontu laaj yu jëm ci wàllu fiq su ko defee yaakaar naa ne li ñu am ci laaj taxul mu bari lool lool su ko defee ñu tontu laaj yooyu laaj yooyu ginnaaw bu ci bàyyeekoo nag insha allah ñu jox Serigne Khadim Diouf su ko defee mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci thème bi. xam naa ne eh, ñu bàyyi xel ci ne rek waxtu wi toujours moo ñuy xaw a gàllankoor ci eh, laaj yenn yi duñ ci mën a tontu ndax eh, ginnaaw nga xamante ne waaj ki waxtaan. dafa am temps boo xam ne moom lañ koy jox pour mu mën a àggale li nga xamante ne moom la préparé woon loolu moo tax yenn lenn laaj yi du mën a jàll ci waxtu bi ñaar ñaar day toll foo xamante ne duñ ko bëgg a ñu fàttali rek ñi nga xamante ne ñoo bëgg topp waxtaan yi ci biir daal mooti ci télévision bi ci bu fekkente ne réseau bi la wax nañ ne ñaari waxtu ci bëccëg ak 10 heures ci guddi lañu koy la ñuy jàllale waxtaan yi nga xamante ne moom la ñu am ak jumaa ñaari waxtu ci bëccëg ak 10 heures ci guddi dañ jàlli waxtaan yi ci réseau bi kon ñu jox kàddu gi ñi nga xam ne ñooy tontu laaj yu jëm ci wàllu fiqh a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina muhammadin al amiin wa ala aalihi wa ashaabihi wa xayri hadiimi ajmaiin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ñoo ngi nuyu mbokki jullit yépp ki mu ne day laaj ndax doomi njaaloo dana dugg àjjana wala أعوذ a من الشيطان الرجيم بسم a الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وخديمه وأمته وسلم doomi njaaloo liñ jàng ci njàngalem Sëriñ Tuuba mooy ñin wax ne bu la laxaraf lañu jëm ci la bokk teewu dégg nañ ci ku mel ni Sëriñ muy leeral ne am na lu ko mën a sowe mel ni liggéeyal nituk yàlla ak xeet yu bari yoo xam ne tudd na ko waaye liñ jàng mu wér daal ci téere Tuuba mooy ci ñi jëm la laxaraaf la bokk kii mu ne day laaj ndax koo xam ne day lor ay dëkkandoom ci lu mel ne saxaar wala xet ak yu mel noonu lan mooy àttam lor dëkkandoo de ni ko fi mbokk yu bari ci ñi fiy waxtaan di waxe rek mooy dafa bokk ci li nga xam ne dafa xaram te diine taral ko lool diisal ko lool ak anum gu mën a demee dafa xaram daal kon te it ka koy def ameel na ñooñee àq joo xam ne ëllëg dana ko layoog ñoom kii mu ne day laaj ba xam ndax dugg ci woon ak wax bismillah baax na wala waaw ki jëm ci wanag dañoo bëgg bala moo àgg ca wana wa mu wax bismillah su ci mënee boole a'uuzu bika minal xubsi wal xabaa'is waaye su xasee dugg ca wana wanag dootul sañatee wax bismillah wala daray tur yàlla ci aw làmmiñam wax ko cim xelam nag moom dara nekku ci ah, ah, waaw ma ko kii mu ne ndax ku wann ay tiflitam dog na wala déedéet am na ñu wax ne dog na waaye li gën a wóor mooy ak donte moo ko tey sax dogut kii mu ne ndax manees na sangu farata di dëkk ndox ma ba pare nga sangowaat waaw muy sangu farata wala jàpp xeetu mel noonu su dekkee ndox moom doon laabe su fekkee ndox mooma dara soppeeku ja su amee meneen sib nan mu jëfandikoo waat ko su amul meneen sibuñu ko waaye sib rek nag ci layam teewul baax na moom su dee soppeeku na nag moom moo mu amee atteb ndox mu soppeeku rek ki mu ne ku woor te di xalaat ba dara génne ci moom wala muy setaan xam ay film la wala mu ba dara génne ci moom luy maanaam su fekkee seetaan gi day koo xam ne suñ boroom da koo nattoo su bëtam ci lu mel noonu rek dara génn ci moom dara du ca war bu soobee yàlla su fekkee nag moo yàggal ab xalaatam wala moo yàggal ab seetaanam ba dara génn ci moom su dee la génn ci moom masiyu la day fay rek waaye du kafaara su dee mànniyu la nag day boole fay ak kafaara kii mu ne koo xam ne dafa waroon sujjóot xabla salaam jaawale ko sujjóot ba'da salaam la muy atem salaam ngirum imam Malik dañuy sàmmoonteeg wuute yi nga xam ne dafa am ci yeneen ngir dafa am ñu wax ne sujjóot moo xam ngir dolli la moo xam ngir wàññi la gannaaw boo sëlmaree rek rek nga koy def am ñu wax ne sujjóot bu man doon njëkk ngay sëlmal rek nga koy def teewul moom li ngir imaam Maalik xam mooy xabla salaam boo wàññee njëkk ngay sëlmal ngay sujjóot soo doolee gannaaw boo sëlmalee waaye sàmmonteeg wuute yooyu day tax dañuy wax ne kon léegi ki nga xam ne dafa waroon a sujjóot ba'da salaam dem sujjóot xabla salaam def na lu xaraam ndax dolli googu mu dolli te waaye du na xam ne dafa waroon a sujjóot xabla salaam moom itam nekk ba sëlmal doog a sëlmal doog a sujjóot def na lu ñu sib rek waaye du tee ak julleem baax ngir sàmmoonteek wuute woowu kon ñu fàttali rek ne laaj mbooloo ñoo koy gëstu bu ñu paree jëbbal ko ay borom xam-xam ku ci ñu topp ko ñu doog ko ñëw jàllale fii sheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci bis bu tedd bi ci ak ci weer wu tedd bi nga xam ne ci lanu nekk di sant yitam waxtaankat bi nga xam ne moom la tànnoon muy Sëriñ ji Njaay ci thème bu am solo bii di fiqhul islaami sëriñ bi ci turu Al Wafa bi xuquuqil iman ñi ngi lay sant bu baax a baax di rafetlu waxtaan wi itam bu baax waxtaan wi tam nag am gi am solo tax na ba laaj yi bari na waaye waxtu wi xacc na lu ci des bareetut dañ ci jukki yenn ci ay laaj su ko defee mu tontu ci euh, yi ci des ñu bàyyi ba beneen yoon incha allahu sëriñ bi kii nee na euh, day laaj ba xam ndax ngir yi ngir yi nga doon tudd sànq muy imam Malik ak Shafi'i ak ñi ci des nee ndax mën naa dem ba doon benn ngir pour ñu sàmmante waxtu rek ci nu mu gën a gàtte loolu moom am na yaakaar ne wartu man a mën nekk euh, ixtilaaful ulama rahma la ne wax maanaam nit ñi boroom xam-xam yi bu nu wuutee loolu yërmande lay dellu ci maanaam ci ñoom mais nag pour ñu ma pour suñ jamono yi ñu dem ba nekkaat benn ngir benn ngir ci kaw suuf loolu am naa yaakaar ne duutu mën a nekk ci ci gàttal. jërëjëf. kii itam nee na ndax nit ki mën naa bañ a tënku ci benn ngir te tënku ci xadis kese. waaw xam nga loolu nag day laaj maanaam détails yu bari ah, waxtu bu nu ko mayoon waaye li liñ ci mën a xam mooy nit ki ne maanaam du ma tënku ci ngir il faut nga bàyyi xel ne boroom xam-xam yi fi yi nga xam ne ñoo defal ngir ko maanaam jëluñu seeni wax rek wala ñu tabaxee ko maanaam ci ci noonu wala bokk nga jàpp ne yow ñooñu fi ñu toll yow tollu nga fa suñ jamono jii mu maanaam li ñuy wax gëstu bi nga xam ne bi nekk maanaam mu texit ba tolloog maanaam borom xam-xam yooyu ba ne du ma tënku ci njiir dina jafe lool dëgg la bu fekkee ne man na man nga ko maanaam bu fekkee ne maanaam fexe nga ba dégg Alxuraan cent pour cent dégg maanaam bu du cent pour cent nga jege ko wala nga dégg xadis lu bari bu fekkee ne mais nag am na loo xam ne boroom xam-xam yi dañ koy lii dañ koy euh, euh, dañ koy araamal ci côté bi mooy tataboo ruxas mooy lu yomb rek nga ne loolu lay jël lu jafe nga ne dama koy bàyyi waaye bu fekkee ne maanaam loolu man fex man ngaa am xam-xam bi nga xam ne bi boroom xam-xam yi fi nekkoon am nga ko ne duma tënku ci ngir loolu bu fekkee ne mën naa nekk ci yow fa li lay xam ne waaye damaa gis ne loolu mustahil maanaam munta nekk ci suñu jamono ji il faut nit ki di tënku ci ak ngir parce que day mel ni comme ni ñu ko waxee ci fiq rek noonu lañ ko waxee tamit ci tasawuf bu fekkee nit ki dem na ba nga xam ne bii maanaam nen du ma amub sëriñ kon bu boobaa tamit kooku dugg na ci erreur tamit dëgg la bu fekkee ne man nga ko man ngaa teete sa bopp ba yóbbu sa bopp ci yoon ba eggale su suñ borom ba eggale sa bopp ci suñ borom fa lii lay xam ne mais est ce que loolu mën naa nekk loolu mooy secret jërëjëf ci tontu boobu kii nee na moom li ñuy wax fiqhu sunna fiqhu sunna nee na ndax bu fekkee ngir yépp ci sunna la ñu tegu ndax li ñuy tuddee fiqh sunna moom am na. waaw fiqh sunna maanaam kii dafa dafa xam naa li bëgg a boole dafa bari fiqh sunna mooy mën nañu jàpp ne yonent bi alayhi salaatu wasallam dafa ba wax ay ahadis yu bari yoo xam ne bii yenn yi dafa aju ci ab xeex yenn yi dafa aju ci lii am na ahadis yoo xam ne du ko wax ci ci fiqh. loolu man mën na jàpp ne fiqhu sunna ci comme ni koy borom xam bi bind ci téere noonu waaye nag ñi nga xam ne bi dana tënku ci ngir tamit ñoom dañuy delluwaat tamit ci fiqhu sunna ñoom bàyyi ñu maanaam fiqhu sunna ñoom seeni wax ak fiq bi nga xam ne bi yonent bi bàyyi woon na ko ndax ahadis yi nga xam ne bi yonent bi wax na ko ci fiq loolu la tuddee tudde fiqhu sunna wala jëf yoo xam ne yonent bi da ko jëf ci fiq loolu la ñuy tudde boolee wax si fiqhu sunna wala maanaam taqriraat loo xam ne yonent bi da ko maanaam nit dafa ñëw wax def ko ci kanamam mu saxal ko waxu ci dara mu aju ci fiq loolu boo ko boolee loolu la ñuy tuddee fiq ah aima yi nag dañoo jëlaat maanaam bu fekkee ne dana tabax seen ngir dañuy delluwaat ca fiq bi nga xam ne yonent bi wax na ko